di ñaan yàlla taw tawfiixal ñu ba jataay yu mel nii ñu yàgg di ko fekke euh, nga xam ne dafa bokk ci jataay yi nga xam ne ñoom sax ñoo ëpp doole jihaad ci yoonu yàlla mooy ñiy dem ci ci sur le terrain di rayante ñooñu lii lañ bëggoon mu am mooy foo xam ne dañuy toog di fa wax di fa jàngale li yàlla bëgg li yonentam bëgg sallallahu alayhi wasallam kenn doon am problème ndax jihaad kenn defu ko rek ndax dañoo bëgg rayaate nañ dem rayaate non moom du du fin du du fin du objectif moyen la rek ngir àgg ci benn objectif mooy li takuna kalimatu kalimatullahi hiya al-ulya ngir baatu yàlla nekk ci kaw te loolu pour mu nekk ci kaw mooy ci xam-xam lañ koy amee Euh, moo tax nga gis la sëñ sëñ suñu sëriñ waxoon na ko sëñ Mouhamad Moustapha waxoon na ko benn jour mais bu ñu xamoon jotaay yu yii ni ñu amee solo jar na jël jóge Berlin sax ñëw ba fii di ko fekki par dimanche mais euh, li sëñ Touba naan laqad gharra radiyallahu ta'ala laqad gharra al-la'inu an-nasa wa jarrahum bima yajurru al-ba'sa malheureusement nag li am dëgg-dëgg mooy al-la'inu muy iblis dafa wor nit ñi jëme leen ci loo xamante ni du leen jariñ ay problème rek la leen di indil mais nag du ñu ko xam lu dul buñ demee ba ci kanam nga xam ne ñu bari jamono ji ñuy conscient we di rëccu day fekk rëccu wees moo tax ñuy ñaax suñu bopp di leen ñaar bu ngeen manee di gën a toppatoo di gën a fonk jotaay yi surtout waxuñu fi lu dul yo waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ne dinañ gis ci xadiis yi ñu war a gis ndax dañu nekk ci partie taxriij bi kon comme résumé général la euh, jataay bii weesu mooy bu xadiis bi am na quinze jours comme que niñ ko xamee mooy day alterner ak jataay kunuz yi euh, gisoon nañu xadiis un bi bu ñu nee un nag mooy bunt bi ñu nekk mooy quatorze mooy xadiisu ndax baabul aaniya lañ nekk mooy ci kitaabu bulughul maram min adillatil ahkam wal hafiz ibn hajar rahimahullah euh, gisoon nañu kon xadiisu abu salaba non non abu salaba euh, salama ibnul muhabbit moom lañ mujjee woon avant loolu gisoon nañ xadiis bi njëkkoon ci bunt bi muy xadiis quatorze bi muy xudayfa ibnul yaman boo gisoon nañ ko xadis boobu ak xadis bi ci teg woon muy xadisu euh, yaay ummu salama ak xadisu abdullah ibn abbas ak xadisu abdullah no salama ibn al-muhabbiq radiyallahu ta'ala anhum foofu lañ ñemoon euh, bi weesu nag ah sëñ bi dafa defoon précision bu am solo mais dafa fekkoon arrêté woon nañu kii yi enregistrement moo tax pour ñu jàllaat ci ku ko dégluwul woon wala ku ko fekkewul woon nga bàyyi ci xel dane parti bii ñu toll muy tax taxriij xadiis ndax taxriij mooy li ngay njëkk boo jàng xadiis mooy nga xool xadiis bi ban téere nga ko mën a fekk ak boo fa demee yan version ñoo am ci xadiis bi dina tax euh, di nga am plus d'information ci xadiis bi que yow li nga am rek ci téere bi noonu man nga ci am contexte bi lu taxoon mu wàcc man nga koo gis mais tamit njàngat yu bari yoo xamante ne ni xoola xadiis bu njëkk bi taxrij bii weesu dama junjuma ko ci woon mais ci xadiis bi la bokk ndax xadiis abu euh, kii Xudayfa euh, ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma dafa commencé da ne woon yonent sallallahu alayhi wasallam da ne laa talbasul xariira wala jibaaj xam nga loolu amul ci kii bi nii mais xadiis bi loolu la tàmbalee après nag ci la waxe xadiis bi nii continuer ko ci xadiis mooy ne loolu noonu boo defuloon taxriij bi dem xooli ci téere yi nekk doo am loolu ndax da ne yonent bi sallam dafa ne bu leen sol soie soie mooy pour góor ñi tax mu yoon mais tamit bu leen sol brocart mooy ne loolu boo defuloon taxriij doo ko am dangay jàll rek di dem te tamit xadiis bi nga yor sax am na ci partie yoo xamante ne nii mooy comme que alxaafis dana woon dama ko tënk da ko da ko da ko da da dafa dagg moom yi mu soxla rek lay jël ci xadiis moo tax loolu am solo sauf que nag partie bi dafa gën a ndax tur yi mooy tur la yoo xam ne bu dee réewi wolof yi ñu bokk ñun ñu nee réewi wolof nag mooy senegal rek voilà bu bu joolaa ne pour pour ñun nag suñu réew yi don réewi wolof mooy Sénégal rek lañ ci jublu mooy ne dafa tur yi miinuñu leen mën na compliquer ci ñenn ñi début bi mais au fur et à mesure. da ngay gis ne affaire yi mujj gi day mujj nga familiarisé wu ci loolu ndax amul kenn koo xamante ne nii ay footballeurs yi ñu xam même lu tur yi compliqué compliqué nit ñi dañ koy jàpp lu tax ndax dañoo siiw ndax tamit da koy nekk rek comme que da nga intéressé wu mbir mi day mujj mel ni ay turi wolof lañu mooy da koy miin nu tur bi même bu dee allemand la bu tur bi naqaree wax sax yow di nga ko jàpp te di ko wax. ba xale ñu ndaw yi sax dañ koy wax loolu nag boo miinee yii nii day mujj noonu lay mujj te ñii ñii ñuy ñoo la indil diina bi bu ñëpp toogoon def ni ñu bari ñii def léegi ah no ñun nag gis nga diina ji c'est privé na ku nekk nekk sa kër toppatoo li ngay def bu doon loolu la dina agsi fii mooy du fi agsi moo tax moo gën a mooy partie bi gën a difficile mais tamit partie la bu am njariñ boo xam ne kenn manu manuñoo ñëw sote ko ci njàngum xadiis ngir raison yi ma wax léegi ak yeneen léegi nag xarit yi nii ndax insha allah tey moom ñu jeexal leen bu amee tuuti temps ñu dugg ci firi baat yi tuuti ndax def nañ ko mais baat yi nga xam ne ñoo gën a compliqué comme ay xarab yi ñuy gis léegi yooyu ñu jaaraat ci xool ci langue bi lan lay tekki ndax tamit manoo boo amee xadis da xamoo li xadis biy tekki ba léegi yow jariñagu la jariñ bu tax ñuy wax moo tax loolu après bu dee am nañ temps kon ñu continuer ci kon ñu dugg kon ci xadiis bi ci tegu woon muy xadiisu yaay ummu maymu maymuna radiyallahu ta'ala kon al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dane wa an maymuna ibn wa an may ummul mu'minina wa an maymuna radiyallahu radiyallahu ta'ala anha annaha qaala waan mu ne maa ngi jële ci maymuna muy maymuna bintul xaaris alhilaliya noonu la tuddoon yaay maymuna waxoon nañ nag saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu moom mooy dernière partie bi comme niñ defoon ci résumé bi weesu woon baabul mi baabul miyaa partie boobu mooy dernier cours bi nag ku bëgg a xam saxaaba yi dëggantaan mooy yi ñu indil xadiis yi nii radiyallahu foofu lañ koy def cours boobu moom rek lay doon léegi kon moo tax may yaay Maymuna duñ ci jaaraat kan mooy kooku dañuy ku ci bëgg a xam dara nga xaar kon ba dernier bi insha allah mu ne kon mu ngi jóge ci yaay Maymuna Maymuna radiyallahu ta'ala yal na yàlla kontaan ci moom yal na ko yàlla gërëm annaha qaalat mu ne moom de nee na marra an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin yajurruunaha fa qaala law axadtum ihaabaha fa qaalu innaha mayta fa qaala yutahhiruha al-maa'u wal-qaradu xadis boobu mu ne axrajahu an-Nasa eh, Abu Dawud wan-Nasa'i mu ne dafa jële kon ci Maymuna mu ne marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi dafa romb bi shaatin ci ab gàtt mooy am xar boo xam ne yajurruunaha nit ñi mooy dafa dee bañ koy jëri di ko sànni ji mu ne law axadtum aka neexoon de manoon aka neexoon ngeen jëloon ihaabaha deru deru xar mi ngeen di diri di ko sànni ji ngeen mooy bu ngeen ko jëloon waaleykum salaam ñu ne ko innaha mayta mooy ñi ko doon diri di ko yóbbu ñu ne ko lii kat dëgg dëgg xar mi métti la nag mu ne yutahiruha al ma'u yutahiruha dina ko laabal al ma'u ndox wal qarazu ak net net mu ne akhrajahu hadis bii de soloo na ko génne na ko ci téereem muy sunanu Abu Dawud imaam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah ak an-Nasa'i muy Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi alayhi léegi xadiis boobu kon moom lañuy ñuy gis taxriij bi kon imaam al-Hafiz rahimahullah nee na imaam Abu Dawud solo na ko mais tamit nee na lan nee nañu imaam kan an-Nasa'i soloo nañ mais du ñoom rek ñoo ko soloo kon imaam Ahmad tamit soloo na xadiis bii nii buñ nee soloo na ko nag mooy ci téereem ah imaam Ahmad rahimahullah buñ nee nag soloo na xadiis loolu liñ ci jublu mooy boo demee ci téere bi mu bind muy muy al musnad musnadu imaam Ahmad rahimahullah boo demee di nga ko fekk waaye ad-Daaraqutni tamit soloo na ko ak Ibn Hibbaan ak imaam al Bayhaqi ñii mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo xadiis bi ñoom ñoom nag ñu ngi ko jële ci benn yoon benn yoon mooy dañ naan buñ nee dañ koo soloo ci benn yoon mooy koo xamante ne ni wax ji yëpp mu ngi mel ni tey ñu ne am benn wax bu siiw ñëpp di ko wax mais ñu bëgg a xam wax ji fan la jóge euh, ñu laaj sëñ taala mu ne moom ah wax ji man Seydou Sarr laa ko déggee te wax ji ñu bareen koy wax ma laaj sëñ ji ne ko yow dégg naa ko wax foo ko jële moom mu ne man ci Seydou Sarr laa ko jële ñu laaj keneen mu ne man ci Seydou saar laa ko jële kon dañu naan wax ji kon léegi Seydou saar ne man sëñ Moustapha moo ma wax moo ne lii léegi dañ naan kon wax ji ndeke li muy bari ñu ko wax yëpp ki benn yoon lañ ko jële mooy yoonu Seydou Sarr loolu mooy buñ nee ci yoon lool la di teg léegi nag ñii xadiis bi yëpp ñoom ñu ngi ko jële ci yoonu Kathir ibn Farqat rahimahullah moom lañ ko mooy ñi génn xadiis bi ñu yëpp ci yoonam lañ ko jële moom nag moo ko jële ci Abdullah ibn Malik ibn Hudafa tur yi xam nga Abdullah moom moom moom moom moom difficile ci ñun ibn Malik Malik xam nañ ko ibn Hudafa peut-être Hudafa moom pose problème waaye mooy ne insha allah dina ñëw après léegi mu ne moom ci moom la ko jële léegi moom moo ne moom moo ko jële ci yaayam yaayam tuddoon al-Aliyatu bint Subay'a léegi atta euh, al-Aliya boobu moom bint Subay'a moom moo jële xadiis bi ci yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha kon loolu mooy yoon kon mooy Farqa Kathir ibn Farqad moo ko jële ci Abdullah moo ko jële ci Abdullah ibn Malik ibn Farqad moom mu jële ko ci kan voilà mu jële ko ci yaayam di al-Aliya bint Subay moom nag moo jële xadiis bi ci yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha léegi loolu mooy ñooñu léegi imaam Abu Dawud moom fan la ko jële mooy wax nañ la yoon bi mooy dafa commencé kon pivot bi mooy ki ki ki ki mooy mooy ki waa bi nga xam ne mooy centre wax bi fi ñu jële wax bi yëpp mooy Kathir ibn Farqad mais imam euh, moom du sëriñu direct imaamu Nasaa'i nii du sëriñu direct imam al Abu Dawud kon Abu Dawud rahimahullah moom mu ngi jële xadiis bi ci dane moom moom mu ngi ko soloo ci Ahmad ibn Salih moom moo ko Ahmad ibn Salih jële ko ci Ibn Wahb Abdullah ibn Wahb bii taalibe imam Malik la woon bokk na ci Maliki yu mag yi nga xam ne boo demee ci téere xadiis yi ci Sahihul Bukhari yooyu yëpp dañ fay fekk dañ la dañ ko fay fekk moom mii nag mooy euh, Abdullah ibn Wahb moom moo ko jële ci Amr ibn al-Harith kon nga gis ne ñaata nit nekk noonu kon xoolal dafa jële kon xadiis bi Abu Daawud da ko jële ci Ahmad ibn Salih moom mu jële ko ci Ibn Wahb Ibn Wahb jële ko ci Amr ibn al après mooy li ci tegu mooy léegi Kathir ibn Farqad dóor a ñëw kon ñetti nit dox nañ digganteem ak pivot bi kanta imaamu Nasaa'i rahimahullah moom dane moom mu ko jële ci Amr ibn al-Harith ak al moom dane xadiis bi mu ngi ko jële ci Amr ibn al-Harith ak al-Layth ibn Sa'd ñoom ñoo ko jële ci Kathir ibn Farqad euh, kon nga gis ne kon loolu mooy xadiis bi ñu demee léegi mooy càllala bi léegi nag euh, kon ndaw si ñu jële ci moom mooy al mooy bint Subaya moom jigéen la woon mooy al-Aliyatu bintu Subay'a dane man dama amoon ak gàtt mooy dafa amoon troupeau benn ay ay xar wala yoo xam ni Uhud lañ nekkoon Uhud xam nañu mooy fi guerre boobu amoon moom dafa amoon benn comme muñ naan ku xëy na foofu la woon sànni ay xaram foofu lañ newoon nee na après nag am peut-être boo tey dañ naan xëy na benn épidémie leen jàpp wala benn feebar ñu commencé di dee léegi nag moom mu ñëw nee na ma wax ko yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha bi mu ko waxee nag mu ne ko manoon ngaa manoon ngaa jël der yi deru gàtt yooyu après nga jëfandikoo ko mu ne ko est-ce que loolu dagan na loolu dagan na ma def mu ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi dafa am ay góor yoo xam ne ci Quraysh lañ bokk mais buñ ne ndax xew-xew bi Médina la ala sakina abdallah salatu wassalam Médina la xewee mais comme que xamoon nañ ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo jógoon Makka ñëw Medina kon buñ nee gaa yu dëkk Quraysh mooy ay muhaajiruun rek la ci jublu ñoom mu ne day am ay gaa yoo xam ne dañoo romb Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ñoom ñu ngi yor benn ab am xar muñ doon diri bu dee ñu koy diri comme ni ñuy diree mbaam rek léegi bi ñu koy diri noonu moom mu ne leen euh, précision mooy imaam Layth ibn Sa'd nekkul ne moo imaamu Nasaa'i nekkul ne ñoom moo mooy sëriñam direct voilà ndax imaam Layth même imaam Shafi'i moom gisu ko imaam Shafi'i moo jiitu ñii voilà mooy ne imaam Layth Layth ndax imaam Layth mook imaam Maalik ay ay ay ay ay ay ay àndandoo lañu woon te ñoom imaam Nasaa'i ñii ñoom gisuñu sax imaam Maalik même imaam Ahmad rahimahullah même même bu dee moom fekke nañ am mooy con xaw naa contemporain moom tuuti bokk na jamono joom mu ngi doon dund imaam Maalik dund masula jànge ci moom te imaam Ahmad moom mooy sëriñ ñoom imaamul Buxaari ñoom imaam Muslim te imaam Nasaa'i moom ñoo ko mag kon mooy du moom mooy di taalibeem direct voilà précision boobu léegi kon ñu di kaat ci euh, nu mu tudd euh, yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha dane ñoom nag bi ñu rombee di diire xar mi comme ni ñuy diire mbaam mm, mu dee yonent saa salaam ne leen manoon ngeen a jël der bi ngeen jëfandikoo léegi ci la tuddee xadiis bii nii nga gis ne même xadiis bi dafa am version yu bari law lawin tafaatum bi ihaabiha bii nag alxaafis jëfandi law axastum ihaabaha mooy rek bu ngeen ko jëlee ne pour def lan pour jariñoo ci lay tekki léegi kon bi mu leen waxee lool nag yonent saa salaam lan la leen wax da ne ñoom ñu ne ko mais lii médd la kon yaay Maymuna ne ñoom ñu ne ko médd la mu ne leen yutahhiruha al-maa'u wal qaradu yutahhiruha dina ko laabal al-maa'u ndox wal qaradu ak neb-neb neb-neb nag euh, am na ñu koy tuddee ci français euh, baat bi laa xamatul sëñ bi jàppoo ko euh, ndax xam naa ne man moom gis naa ko Dakar kii yu bay ay point yooyu am na ak tamit Petite Côte bi ak fa bari sax ah voilà bari na foofu mais xoy na mu amoon baatu français bi ñu bari dinañu ko xam mais garab la daal boo xam ne day am ay ay fruits nag yoo xam ne day mel ni na day xaw a mel ni Dakar euh, foog naa du boobu man ah. non du uul non non du uul du uul bokkul ak moom dafa weex nii nag xaw na weex mais tamit léeg leen mu sax suukar tamit waaw dañ koy jox xar yi doom yi dañ koy jox xar yi loolu daal moo mooy léegi alxaraz après dinañ ñëw ndax wala ñu wax ko fii alxaraz léegi mooy comme neb-neb léegi nag est-ce que neb-neb moom léegi fruit bi la walla garab gi la wala feuille yi la ndax dane dina ko laabal la ndox ak neb-neb léegi mooy neb-neb comme que dana neb-neb te garab gi dañ ko naan garabu dañ naan neb-neb rek jublu ci garab gi ñu naan neb-neb jiru ñii ne moo tax boroom xam-xam ni rahmatullah ñii ne non yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jublu mooy écorce bi rek date bi la ci jublu mooy kon da nga ko ci da koy jaxaseeg da nga koy boole li ngay booy wulli booy wulli der ñii ne non non yi lay wax ñii ne déedéet mooy fruit bi doom yi ciy génne yooyu la ñuy wax kon nga gis ne moom dafa am da nekk baat boo xam ne day bari lu muy tekki mooy boo ci def kon am na boroom xam-xam yu laan la noonu la waaye alhamdulilah ba ñu xamee ne sax du lii rek moom mooy tax moom moom moom ngay utiliser du lii rek moo mën a wulli der comme ni nga xam ne incha dina ñu ko gis ci masala fiq yi léegi loolu lii nii mooy xadis mooy taxriiju xadis boobu léegi nag mu des beneen groupe xadis boo xamante ne nii ci ñaari ñaari xadis rek la composé wu euh, groupe boobu nag titre kii bi xadis yooyu mooy xadisu Abu Sa'laba al-Xushani ak xadisu Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhum buñ nee anhum nag ndax Abd euh, Imran ibn Husayn baayam Husayn saxaabi la tamit te comme que euh, al-Khushani euh, Abu Talaba al-Khushani ak Imran ak baayu Imran moo tax ñu naan anhum bu doon ñaar anhuma rek la ñuy wax. léegi kon ñoom groupe hadis bi ñu war a gis nii mooy titre bi da tuddoon hukmu istimaali aniyatil kuffaar hukmu mooy àtte istimaali utilisation. aniyatil kufaari ndabu ñi nga xam ne ay yéeféer lañ duñ ay jullit lan mooy àtteey utiliser ndabu ñoo xamante ni nii duñuy jullit xam nga lii nii mooy euh, présentation bi ak tamit le fait que hadith yi jiitu yi loolu defoon nañ ko bii weesu mooy kon jarul a jaaraat ndax moo tax boo gisee lii mooy succession bi da koy am ndax bii weesu waxoon nañ météo yi la commencé ndam yi nga xam ne mi ay météo rek la wala yoo xam ne dañ leen a tere ndax seen jëmm ak yoo xam ne ay der lañu ak yoo xamante ne nii euh, bu dee léegi du ndab bi la ñuy wax mais ki ko moom finalement sama ndab yooyu bu yàqoo wala mu am problème laa koy réparer léegi kon loolu mooy titre hadith bii nii hadith yi ñu gis groupe de hadith yi léegi hadith yooyu. Euh, alxaafiz rahimahullah dane wa an abi Sa'labata al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa an maa ngi jële ba léegi ci abu abi Sa'laba abi Sa'laba la tudd mooy abi mooy bàyyi Sa'laba tur la euh, al-Xushani nekk koju Xushan mooy comme bu ñu nee rek wala al-Faransawi loolu al-Fuuti mooy ne moom comme al ku dëkk Quraysh al-Makki ku dëkk Makka lool la kon mu ne moom mu ngi jële ci Abu Salaba Abi Salaba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne moom de nee na qultu dama ne ya rasulallah yow ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam inna ñun kat bi ardi qawmin dañoo nekk ci suufu ay nit yoo xam ne ahli kitaabin ay waa les gens du livre lañ mooy ay chrétiens lañ foofu nag chrétiens yaa fëppoon ndax waa Najran chrétien wu Najran ak Ghassaasina euh, yi nekk foofu euh, côté Sham ndax moom Sham la dëkkoon Sham mooy Syrie Palestine Jordanie loolu lépp Sham la tuddoon léegi moom mu ne moom foofu la jóge woon te foofu chrétiens ya fa woon dafa am ay chrétiens arabes yu fa woon muy waa ba Banu Ghassan ñu leen di woowelee Ghassaasina nga xam ne satellite lañu woon ci romains yi mooy état yooyu nga xam ne état satellite lañu dañ fiy nekk pas mooy ne ñoom ñooy bras bras droit wu puissance bi ci région boobu ñoom nag ñoom arabe yooyu ay chrétiens lañu woon mais dafa amoon ay jullit ci ñoom don kii abu abu Salaba ñu mu ne ñun dañoo nekk ci suuf soo xam ne ay waa ay les gens du livre ñoo fa nekk léegi mu ne afa naqulu bi aniyatihim ndax man nañoo lekk ci seeni ndab yi mooy seen assiette yeek seen plate yi ñuy kii comme que xëy na ñoom dinañ duggante duggante goo xam ne est ce que ñoom mën nañu ñun bi utiliser seeni as seeni ndab di ko lekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laa ta'kulu bu leen ci lekk kon première réponse bi mooy lool partie bu njëkk bi laa ta'kulu fiha bu leen ci lekk illa suuf kon nga gis ne kon dafa am exception kon tontu bi mooy bu leen ci lekk ba mu des illa an la tajidu ghayraha bu leen ci lekk fekk fekku ngeen gisu ngeen beneen leneen yeneen ndab bu ngeen amul solution bu dul ndab yooyu rek ngeen am lekk leen ci waaye illa la tajidu ghayraha faghsiluha bu boobaa nag lu daleen gisuma beneen rek naa commencé lekk de mais na ngeen ko raxas d'abord summa kulu fiha ngeen lekk ci muttafaqun alayhi loolu xadiis la boo xam ne imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo loolu kon mooy li al indi léegi nag moom wax nañu kon ne xadiis bi imaamul Buxaari solo na ko imaam Muslim euh, solo nañ ko mooy ñoom ñaar ñi boo demee ci seeni saxiix di nga fa fekk lan xadiis bi ak imaam Ahmad bi ñu waxoon sànq imaam Ahmad. ñun ñëpp xam nañ ko mooy moo jiite ngiiru xanbali yi rahmatullah yi ak imaam Ibn Maaja tamit solo a xadiis bi ak ad-Daarimi ad-Daarimi waxoon nañ bii passé moom waxoon nañ ay mbiram tamit ad-Daarimi bi bokk na ci sëriñu imaam Muslim yi te moom dafa amoon lan sunan sunan la bind sunanu Daarimi moo tax ngay dégg ñu naan sunan ad-Daarimi Daarimi imaam bu mag la sax. boo xam ne bokk na ci sëriñu imaam boo demee ci Sahih imaam Muslim rahimahullah da nga fay fekk ay xadiis yoo xam ne ci moom la ko jële ah, ak imaam at-Tabarani tamit solo na xadiis bi ak imaam al-Bayhaqi ñoom ñi ñépp nag solo nañ ko ci yoonu kan Abi Idris al-Xawlaani Abu Idris al-Xawlaani rahimahullah moom Aidullah la tuddoon Aidullah al-Xawlaani mooy moom la ñu naan Abu Idris al-Xawlaani moo noonu la tuddoon dàkkantalam nag la gën a mooy man ngaa xam tur bi nii Abu Idris buñ la nee nu mu tudd ma ne ah lool na xaw ma ko man Abu Idris laa ci xam mooy dafa am nit ñoo xam ne ñoom seen dàkkantal mooy seen yii nii lañ gën a siiwe Abu Hurayra loolu la gën a siiwe radiyallahu ta'ala loolu la gina a siiwe ko turam ñu bari ndax kii tamit Abu Salaba al-Khushani Abu Salaba lañ ci xam turam nit ñi dañ cee boroom xam-xam yi ci boppam rahmatullah dañ cee dañ cee wuute jur Jurshum Jurshuma lu nekk ku nekk wax nga moo tax daal li gën a mucc daal ne Abu Salaba al-Xushani boo ko waxee kenn du la ne juum nga léegi kon ñoom ñii ñëpp ñu ngi ko soloo kon ci yoonu Abu Idris al yi nga xam ne moom taabi'i yi la woon taabi'i mooy taalibe saxaaba yi la bokkoon mais nag moom bokkul woon dafa bokkoon ci génération taabi'i yu mag yi moom ndax xam nga taabi'i yi ñoom dañu am ay ay degré tamit ndax da gis ni par exemple moom mi ak az-Zuhri dañoo soree imaamu Zuhri rahimahullah li muy màgg màgg moom ci taal ci taabi'i yu ndaw yi la bokk mooy ñi nga xam ne ay ñaari saxaaba ñetti saxaaba lañ gis mais moom mi moom mi bi muy bi muy moom Seydina Abu Bakar sax moom dégg na ay waxam ba ba kii ba yéemu sax ci ci moom mii Abu Idris alxawlaan yi kon nga xam ne kooku kii ci ñu mag ñi la bokkoon ak ñeneen am na ay Abu Wa'il ñoom Shaqiq ibn Salama nga xam ne ñooñu ñoom it ñoom jamono ji Yonent bi sallallahu ñu ngi dund mais ñenn ñi dañ doon bëgg ñëw di tuub ci fekk ñu agsee ñu ne leen Yonent sallallahu alayhi wasallam génn na àddina moom mii nag ci taabi'i yu mag yi ci la bokk muy Abu Idris al-Xawlaani moom nag moo jële xadiis bi ci Abu Taalaba al-Xushani léegi nag kon loolu léegi imaam yi moom laa dane ak imaam muslim ñoom ñaar ñu ngi ko jëlee ci yoonu Haywa ibn Shurayh moom moo ko jëlee Haywa ibn Shurayh boobu moo ko jëlee ci Rabi'a ibn Yazid ad-Dimashqi Rabi'a ibn Yazid ad-Dimashqi moo ko jëlee ci Abu Idris al-Khawlani moom nag moo nettali xadiis bi jëlee ko ci Abu Idris al-Khawlani ndax càllale bi da gis ad-Dimashqi mooy ne gaa yooyu nii nii ñoom dañu bokkoon ci waa Sham. waa Dimas Damas Dimask mooy Damas moom lañ naan Damas bu léegi ñu ne Dimask ak Dimashq yi mooy mooy Damas xam nga koy wax sax. ah. capitale Syrie voilà capitale Syrie. mooy Damas. kon Rabi'a ibn Yazid moom ci Abu Idris al-Khawlani léegi imaam Muslim moom da koo jële ci kan. kon loolu mooy yoon bi nga xam ne moom la ñoom mais est-ce que est-ce que xaywa moom mooy direct seen taalibe du déedéet du seen du seen sëriñ boobu direct imaamul Buxaari yi mu ngi ko jële ci Abdullah ibn Yazid Abdullah ibn Yazid boobu moo ko jële ci xaywa ibn Shurayh mooy fi ñu dajee imaam Muslim ak imaam Buxaari ñu ngi daje ci xaywa ibn Shurayh sauf que intermédiaire entre seen sëriñ sëriñ boobu ah imaamul Buxaari Abdullah ibn Yazid la après xaywa jóor a ñëw imaam muslim nag moom da koo jële ci Hannaad ibn Sari Hannaad moom bokk na ci sëriñ yi seen sëriñ yi ñoom ñoom ñoom ñoom sëriñ yi ñi leen moom mii bokkoon na ci moom nag moo ko jële ci Abdullah ibn al Mubaarak nga xam ne moom génération ñoom imaam Maalik la woon même bu dee imaam Maalik ko ko magoon mais ñoom ñoo bokkoon génération ak ñoom euh, ki ci des euh, Sufyaan ñaari Sufyaan yi tamit Sufyaan ibn Uyayna ak Sufyaan as-Sawri ibn Sa'id as-Sawri rahmatullah alayhi ñoom ñii ñoo bokkoon génération ko su Abu Sufyaan euh, ibn Uyayna moom moom ci yoon dafa gudd mooy ku yaatu woon yàlla da ko fan wu gudd mais moom ñii ñoom ñoo bokkoon génération en même temps léegi nag kon Abdullah ibn al-Mubarak kon Hannaad la imaam muslim ci Hannaad la ko jële mu jële ko ci Abdullah ibn al-Mubarak mu jële ko ci Haywa mu dem ci yoon yu ñu waxoon sànq ba ci Abu Idris al léegi moom mu ne Abu Idris euh, euh, mu ne moom ci Abu Sa'laba Abu Sa'laba al-Xushani moo ne moom mu dani dama jégg Abu Sa'laba al-Xushani ne man de damaa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi mooy dafa jóge fan Sham la jóge euh, ngir laaj benn question Saam Saam Saam Syrie ba Médina waxoon nañ trois cent environ trois cent kilomètres te désert bi moom xamoon nañ ni mu mel waxoon nañ ko bii weesu amul TGV amul EasyJet yooyu yëpp amul suñu train yu yàgg yooyu sax di daw di daw di daw deux kilomètres par heure presque deux kilomètres par heure daanaka yooyu sax amul yoo mooy da ngay soit nga doxal sa nga dox ak sa tànk bu la yàlla dimbalee nga am giléem goo war nga jël boo ko amul nag dangay dox te xam ngeen ni àll bi daa yooyu même ba léegi ah animaux féroces yëpp ñu fi lu ne man ngaa dajeeg moom mu ne nawet garaawul ñoom dañ doon dem jóge Saam ba Medina ala saakina abdal salaam ngir laaj mu ne damaa ñëw ma ne yonent bi sallallahu alayhi mu ne yaa rasuulallah mu ne damaa ñëw ma ne yow yonent ma ne yonent bi yow ndaw yàlla li inna kat ñun bi ardi qawmin dañoo nekk ci suufu ñoo xam ne min ahlil kitaab yi ñoo xam ne ci waa ahlu kitaab lañ bokk mooy les gens du livre ñi nga xam ne yàlla da leen a jox téere nakulu dañuy lekk fii aaniyatihim ci seen ndab yi wa ardu saydin waaye tam dañoo nekk foofu nag territoire la boo xam ne suuf la soo xam ne tamit dañ fay def chasse dañuy chasser chasse mooy laa chasse dañ koy def chasse ak la mu ne léegi comme que nag loolu métier la fa mooy gaa yu bari loolu mooy seen métier foofu te man damay man nag mu ne ko man damay rëbbeeg sama sama xeej sama arc bi ma yor mooy flèche waaye tamit du lool rek laa yor. ndax comme que li may rëbba ma gën a gaaw léeg-léeg moo tax damay utiliser nag chien ab xaj xaj boo xam ne moom laay rëbbi mooy chien yi ñu dressé ndax fii sax la ko jàngalee ne ko fii nii la ko jàngale moom nii ne ko xaj pour mu kii nag du n'importe quel xaj moom moom ngay am rek après mu dem jàpp gibier bi nga jël di lekk déedéet mu ne ko man damay rëbbaale ak sama xaj tamit bi nga xamante ne nag laysa bi muallam jàngalu ma ko nag nan la ñuy rëbbe mooy dressé wu ma ko mu ne nag léegi fa axbir nii mu ne yonente saa sallam léegi xabaare ma man ladhi yaxillu lanaa lan moo ñu dagan ci loolu damay rëbbe ak sama flèche mais tamit damay rëbbe xaj boo xamante ne nii jàngalu ma ko léegi wax ma est yooyu may def lan moo ci dagan pour man gis nga yu quotidien lay laaj yoo xam ne mooy métier ñun suñu métier da ngay dugg ci métier di dem di dem ba dem benn conférence wala benn waxtaan nga ne la métier moom baaxul nga am problème <laughs> ah loolu bari na mooy au lieu ñu laaj avant wala sax buñ ci nee ñu conscient ah taxawal ndax kii comme que avant l'islam mooy ne kon leer na la da ko doon def mais bi mu ñëwee dafa ñëw ne man nag comme que damaa dugg ci diine ji il faut nag li ma nekke ma xool est li ma nekke baax na am biir loolu nag jullit bu nekk loolu nga war di def du ne rek nan laay jullee laay laaj nan laay woore mooy sa vie côté vie privée vie publique amul ci l'islam vie nit nit moom nit nga léegi amul dangay nekk ci kër gi saay saay génn ci biti di jaay mbaax loolu naa féq lu tudd rek après ñu naan noo noo xool leen bu nee ci terrain politique bi nag beneen nit la beneen mbubb la sol bu nee fële bokkul bu guddi jotee lu ko neex def c'est sa vie non l'islam xamul sa vie ah da ngaa foog ne yàlla moom danaan léegi waaw c'est vrai que il faut may may sóoraale waa ji ñaari tenue la yor bu nee ci ci ci ci biir ci profession ci professionnel dama ko fa war a jàppe comme loolu bu ñëwee fii leneen lool lool lool lool lool amul ci lislaam bi mooy da ngay jug ci kër gi jug ci mbedd mi jub huis clos boo fa nee mais tamit jub en public ndax yàllaa ngi gis yàlla mi la mi mi mi mi mi la digal yim lay digal mais suuf si da la fee indi yooyu ngay def sa liggéey yooyu nga jàpp ne moom boo fa nee correct boo nee beneen bi ñàkk correct mais benn yàlla bi moo la digal mais dalim la digal que ça soit au bureau ou au au four c'est pareil mooy moom li mu li ko intéressé mooy nga def lim la digal. waaleykum salaam léegi kon nga gis ne ñii liñ doon def lii yal nañu yàlla may ñu ñu conscient ci yooyu bañ rek di laaj nan laay jàppe nañ laay woore nan laay deme Makka nan laay azaka yooyu yu baax la ndax am na ñoo xam ne moom talu ñu sax di laaj yooyu. dañuy jox jekki rek rek am alal rek jënd billet dem Makka yàq yi ñu fa war a def yépp am alal yor kii xamoo ndax danga war a génn asaka xamoo ko ay année nag nga toog nga foog ne yow doo fay affaire bi naan xaw ma woon xaw ma woon génn wala ci non da ngay rembourser yow bi fii même même yëfi kii yi sax fisc bi bu la jàppee année yi nga yi nga jàlloon nga foog ne danaan la non garaawul garaawul la lay wax waaw non dañ naan la xamoo ko woon léegi xam nga ko dangay ngay régulariser ta situation léegi mooy ne yooyu yooyu yooyu yooyu yëpp yu jar laaj la ak tamit ñi may dundee est man sama relation yi ma am yii nii lan la ci diine ji wax léegi nag moom bi mu laajee lii yonentu saa salaam ne ko quant li nga ne dangeen ngeen a nekk yéen ci suuf soo xam ne ay waa ahlu kitaab lañ ñoo xamante ne ni ay chrétien lañ wala ay juif ñoom ñooy ahlu kitaab yooyu wax naa leen ne foofu ñëpp ëpp mooy est-ce que ay chrétien lañ mu ne ko te da ngeen di lekk nga ne da ngeen di lekk ci seen assiette yi seen ndab yi mu ne nag bu ngeen trouver beneen yeneen ndab yu dul yooyu na ngeen ci lekk mooy bu dee trouver ngeen yeneen bu leen ci lekk kon mooy choix bi bala ngaa mën a naan damay lekk ci beneen assiette budul budul budul boo xam ne ñoom ñoo ko moom mooy day fekk yow amu amu ngeen mu ne nag bu dee amu ngeen yeneen ndab yu dul yooyu fa in lam si farsiluha na ngeen ko raxas summa kulu fiha ginnaaw gi ngeen lekk ci loolu mooy loolu mooy ñun partie bi ñu intéressé ndax moo ñëw ci xadiis bi nii léegi nag mu nekk ak antaan ak li nga tudd ne yow da nga nekk ci suuf soo xam ne da nga fay rëbbee mooy ñoom seen profession li ko ëpp mooy laa chasse léegi mu ne ko li nga xam ne nag moom nga mooy li nga rey gàtt bi nga rey mooy kii bi ko mooy euh, gibier wala leneen moo xam picc yooyu yëpp mën na ko rëbb tamit bu dee yooyu ak sa arc bi nga yor nga ko rey mu ne ko loolu mën nga koo lekk waaye nga tudd turu yàlla fekk bi ngay kii nga tudd turu yàlla ndax yàlla da ne woon lan ci bu leen lekk loo xam ne tudduñ ci turu yàlla kon mu ne ko kon li ngay li ngay rëbbe ak sa arc bopp mu ne fazkurismallah summa kul mooy na nga tudd turu yàlla après nga lekk après mu ne ko nag kanta sa kal sa xaj bi ngay wax sa xaj bi nga ne moom jàngaluñu ko mu ne ko nag bu dee xaj bu ñu jàngal la na nga tudd yàlla après lu mu jàpp mën nga koo lekk waaye nag bi nga xamante ne xaj bu ñu jàngalul kooku moom bu jàppee dara bu dee dafa jàpp benn gibier boo xam ne deewagul xam nga loolu mën naa am nga fekk ko fa yow man nga koo rendil sa bopp mais bu dee moom moo ko moo ko rey boppam kooku mënoo koo la ndax dañuy considérer comme midd la rek loolu mooy différence xaj bu am xam-xam ak xaj boo xam ne dafa réer léegi nag comme que nag xaj yi nag ci ñoom la am mooy kon kon nit ñi loolu la tamit mooy tamit nit ko am xam-xam nañu koo booleeg tamit sawaay koo xam ne xamul ndax nit ko am xam-xam moom yërmande la ci ci ci fam nekk ndax ndax ndax benn affaire la mooy moom mooy yii xew yépp nit ñi dañuy soxla di dellu ci ay nit ñoo xam ne bu ñu amee problème seen diine dañ leen koy laaj loolu nag bu amul ñépp bay am bàkkaar nag léegi ñépp bàyyi diine ji jàpp ne man moom am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom bu ñu jàngee tubaab rek mooy ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ay lindu arab sax waruñu koo mën a xam alxuraan moom bu ñuy wàcc kaamil sax doon mois le kurus non mooy ne mais loolu war nga koo man mooy ne jàng tubaab du obstacle jàngal lu la neex jàngal chinois sax bu la neexee jàngal lu la neex mais mais minimum jàngal lii tamit ndax dàqante wuñ te du la jëlal temps yu bari mooy il yi nga organiser sa temps boo organiser sa temps di nga xam ne moo tax ngay gis léeg-léeg moo tax nit ñi tax affaire yi da leen di jaaxal da ngay gis médecin ab médecin boo xam ne après day day am ay cours yu muy joxe ci ci ci ci ci jàkk yi comme cours yi di charaay gars yi loolu boo ko da leen di jaaxal ñu naan ci way médecin la non mais kii il est exceptionnel alors que loolu c'est pas exceptionnel lu ci exceptionnel mais diineem la rek da jàng xam ko rek kon affaire bi loolu la mooy ne jàng loo mën a jàng nekkal lu la neex lu baax la mais nag moom moom tee yi nga nekk ndax dàqonte wuñ en plus kenn neewul ne boo jàngee arabe tamit yow it wala yëfi diine yow it yëfi àddina doo ci xam dara loolu tamit kenn waxu kon loolu la yonent bi sallallahu tontu kan. Abu la ba xushani ah hadis bi nag al tamit soloo na ko mais nag ci yoon woo xam ne du yoon bi ñu waxoon sànq kon loolu mooy hadisu Abu Salaba al-Xushani bi ci mujj te mooy suñu der dernier hadis ci ndax dañ ne woon hadis bu mujj bi moom lañ koy ber li taxoon nag ñu ne woon dañ koy ber mooy hadis boobu moom xam nga hadis yi da ngay gis day wax ci ay récipients yi ñu war a utiliser yi ñu mën da utiliser yooyu. alors que bu mujj bi waxatul moom ci affaire bi mais day wax naka laa koy réparer c'est vrai que moom lay wax mais nekkatuñu ci est-ce que yan façon récipient ñoo baaxam déet mooy récipient yi ma xam ne baax nañ ba pare bu amee problème na ndax ndam man nga koo téye mu wadd toj bu dul verre bu dee verre moom kooku moom doo ko colmater ko moom day jafe mais bu dee ay ay ay caoutchouc la mën na mën na kii nii nga jël daa ñawaat ko comme ni maire yi di def leket yeeg yooyu loolu mën na nekk léegi bu yooyu bu ma amee sama leket wala sama der der euh, ndab loo xam ne der la mu yàqu nan laa koy réparer loolu xadis boobu loolu la moo tax ñu beer ko moom bokkul kon dernier xadis bi yore euh, euh, alxaafis rahimahullah dane waan imran ibn husayn mu ngi jële ci imran Ibn Husayn Imran wax naa leen ne euh, Imran Ibn Husayn Ibn mooy doom Husayn baayam Husayn la tudd ñoom ñaar ñëpp nag ay saxaaba lañ moo tax mu ne radiyallahu anhuma yal na yàlla gërëm leen ñoom ñaar kontaan ci ñoom mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naka yonent bi de sallallahu alayhi wa wa ashaabahu ak ay saxaabaam tawadda'u dañoo jàpp min mazadati ci baabu imra'atin ab jigéen mushrika boo xam ne moom ab païen païen la euh, mooy koo xamante ne nii daal euh, polythéiste la mooy moom leneen mooy mooy mooy mooy bokkaale kat rek fii boo gisee alxaafis rahmallah li mu def xadiis bi ñu jógee dañuy ahlu kitaab inna bi arbi qawmin ahli kitab xam nga da nga naan mais taxawal jullit ñi ak yéeféer yi ñoo am ñu ne la waaw dëgg la mais yéeféer yëpp yamuñu dafa am ñoo xam ne yàlla da leen a joxoon téere mooy ay ndongaay ñi ne ñoom ñi ne yaa yéey ndax tamit ndong ndong nekkatuñu ko sax ndax ndongaay yonente Yàlla Isaa alayhi salaam jullit ngay doon boo ko doonul de toute façon yéen seen diine li ngeen di wax yu bari bu ñëwoon tay da ngeen ko koy jàngal ndax bàyyi ko fi woon bi ah pat bu jotee ñu war a def yi ak yi ñu ko war a defe mais protocole bi xamu ko woon bu ñëwoon tey yonent Yàlla Isaa ñoom ci li ñu wax alayhi salaatu mooy day jàng ngir xam mën a nekk papa mais dafa difficile affaire bi demeewul woon nii te yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey bu ñëwoon fii dañ na dama naan ko ah say xadiis bi doon wax mu ngi noonu la nga waxoon ne Imran ibn Husayn ba ngeen demee tabu ci lañ nekk mu continuer mais loo xam ne yow ki nga ne moom ngeen topp bu ñëwee daa war a jàngiwaat xam nga loolu moom mooy li nga xam ne mooy mooy dafa kéemaane ci mbir yi lo du nag jàng xadiis yi am solo mooy nga jàng ñu koy mokkal ni ñu ko waxe te di ko waxe nii ko yonent sallallahu alayhi wasallam waxe woon ndax bu mu ñëwoon ma ne ko man kat euh, di jaayu xel mu neex oh tu vous savez parce que comme que dañ koy vous voyez ñemewuñ léegi xam nga ñun moom dañoo xaw a nasaraane ba mu ëpp euh, Tabouk voilà c'était cette époque-là ay nekk fi après au lieu nga wax lu leer nga naan mooy bu ngeen au lieu nga ne bi ngeen dem ñettali lim deme nga naan mooy ba gaa yi jëlee TGV bi di dem walla ñuy yor seen kii mooy ne yow après lan lan mooy TGV mooy ne xam na luy TGV mais loolu amul woon moo tax booy ñëw di wax hadith yi di nettal histoire yi bul ne mu jël téléphone am di woote mooy ba nga jëlee téléphone bi woote day xam ne li nga wax amul ba nga ko SMS daa SMS kenn mooy ne waxal li hadith bi wax rek loolu moo tax loolu même bu dee da ngay jàngale yow waxal hadith bi ba pare boo paree ba wax ne lii la bu la neexee nag nga ne loolu mën nañ ko dégg suñu jamono comme lii loolu beneen affaire la bu la neexee nga def ko mais jël xadiis bi ay yàlla nee na uduni astajib lakum bu ngeen ma composé sax sama numéro mais eh, yàlla daa am numéro mais amul numéro ñeel rek bu ngeen ma ñaanee rek après boo paree nga ne mu ngi mel ni suñu téléphone bu la neexee nga wax loolu walillahi al-masalul a'la mu ngi mel ni loolu sa wax la mais bëgg ñëw aaya bi nga tekkee ko noonu ay boo neexee doo am réseau te boo yàlla pour nga am réseau da nekk fenn ci jàkke yi mais non xam nga yooyu lu baax la boo mais waxal ba pare texte bi moom wax ko ba mu leer après booy expliquer nga expliquer lu la neex te nag mu jaar yoon de bul expliquer yu dul dëgg léegi moom mu ne kon Imran ibn Husayn nga gis ne kon li ma doon wax voilà xarit bi ci kaw da doon wax kon façon yéeféer yi dafa am ñoo xam ne dañu amoon ay téere ak ñoo xamante ne ni ñoom masu ñoom ñoom ñoom amuñu woon téere ñoom ñooñu nag bokk àtte te àtte yooyu bokk na ci li li surtout gars yi ne fii yiñ gën a xam mooy man ngaa takk ci seeni jigéen bu dee bu dee ñu ngi respecté diine gi ñu nekk mais koo xam ne baptisé woon nañu ma kooku moom booba la ci génn man je me reconnais comme athée kooku mënoo koo takk même bu dee yaayam ba baptisé woon na ko ainsi mooy àtte yooyu ca ca yow ki nga xam ne nag moom païen la moom païen mooy ku gëmul dara rek ko non ñi gëm ay garab wala budaa yi ñooñu bu dee ñooñu moom ñoom noo ko wëlbatee manoo leen a takk de toute façon ay man nag damaa respecté sama diine gi ma nekk gis nga budaa rek laa gëm loolu moom tekkiwul dara kon nga gis ne comme que ñoom yeemuñu mu jël nag yéeféer yi nga xam ne ñoom dañoo amoon téere muy àllu kitaab mu ñu nekk ci kaw ñoom seen ndab ndax après bu doon lool foofu rek la yem man nga ne affaire bi leeru la ah léegi léegi animiste bi nag est que moom ci lay bokk léegi nag mu ëndil la xadiis boo xam ne day traité moo tax mu ne mazada baaku imraatin ndaw boo xam ne jigéen boo xam ne mushrika kii nag moom du ahlu kitaab mais gëmul sax yàlla moom wala yàlla yu bari lay gëm kon loolu mu ne hadis boobu muttafaqun alayhi xadiis la boo xam ne imaamul Bukhari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma ñoo ko solo mu ne nag fii hadisin tawil hadis boo xam ne dafa gudd gudd gudd gudd loolu mooy li al-Hafiz léegi nag hadis boobu kon imaam muslim imaamul buxaari ak imaam muslim solo nañu hadis bii nii euh, ak imaam al bayhaqi ak imaam ad-daara qutni ñoom ñépp solo nañu ko imaam al buxaari nag mu ngi ko solo ci sëriñam muy musaddad ibn musarhad nga xam ne moom it ci sëriñ su mag soosu ko moo ko xam naat ci seen sëriñ yi gën a leen gën a la bokkoon moom moo ko jëlee ci yaxya ibn sa'id al-Qattaan mais pas al yi ndax Yahya ibn Sa'id al-Qattaan bi moom mooy génération moom sëriñu ñoom imaam Ahmad la te pourtant imaam Ahmad kii ni mu ko magee presque yi mu ko magee bariwul presque ñoo bokk sax génération mais sauf que moom mii taalibe imaam Maalik la woon Yahya ibn Sa'id al-Qattaan bi sauf que imaam Maalik rahimahullah dafa am sëriñ bu tudd Yahya ibn Sa'id al yi mooy ne al-Ansaari sëriñu imaam Maalik la. alors que beneen Yahya ibn Sa'id al-Qattan bi moom taalibeem la moo tax moo tax euh, ñu comme ni ko sëñ Moustapha leeraloon mooy ne boo gisee génération kutubu sitta mooy ñi six téere yi ñu waxoon bii weesu mu imaam Bukhari imaamul Bukhari imaam Muslim ak sunan al arba'a yi Abu Dawud an-Nasa'i ak Tirmidhi ak non Abu Dawud ak Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah yooyu boo gisee ñu ne la jëlee nañ ci xadiis nga gis deuxième génération bi ñu naan Yahya ibn Sa'id même bu ñu waxul kan la bu ñu di yow yaa xam ne al-Qattaan la du al-Ansaari ndax al-Ansaari moom moo leen mag fuuf ñoom sax gisuñu ko kooku taalibe sëriñu imaam Maalik la al-Ansaari alors que kii moom taalibe imaam Maalik la kon kooku bokkuñu léegi moom nag kon imaam Buxaari kon ci imaam euh, Musaddad la ko jële mu jële ko Musaddad jële ko ci Yahya ibn Sa'id al-Qattan Yahya ibn Sa'id jële ko ci Awf moom moo ko jële ci Abu Raja Abu Raja boobu al bii moom moo ko jële ci Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma loolu mooy càllale kan bu imaam al-Bukhari imaam Muslim rahimahullah mu ne moom da koo jële ci Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi moom mu jële ko ci Ubaydillah ibn Abdul Majid moom nag Ubaydillah ibn Abdul Majid bi moo ko jële ci Salm ibn Zur euh, Zarir al-Utaridi moom mu jële ko ci Abu Raja al-Utaridi ba léegi mu jële ko ci Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma hadith mi nag euh, comme dañuy résumé euh, xam nga dane hadith bu gudd gudd la léegi dañuy jéem a résumé tamit affaire bi ni mu demee ban la ban façon ban ban la woon ci voyage yooyu loolu jarul ñu fiy jaaraat ndax day gën a affaire bi après kon dootul sax doon résumé mooy ne xadi euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa benn voyage lañ ne woon mook saxaaba yi léegi bi ñu demee xadi euh, ci voyage boobu léegi ñu dem ba ci biir xam nga xadi loolu sax jaru ko ndax day gën a guddal mu ne yonent saa salaam après ñu fekk ñu ñàkk ndox bi ñu ñàkkee ndox ndax ndax dañoo biddanti woon tamit dañoo nelawoon après biddanti léegi gis ne yonent saa salaam ak biddanteem sax ñun suñu njariñ la ndax bu biddantiwul woon euh, ñun ñi yeewu ñu bari en tout cas man sama bopp laa xam <laughs> six heures et demie julli nga yeewu neuf heures bu doon yow lool masu ko lool lool masu koo dal wala kenn laaju ko kenn xamul ni benn benn boroom xam-xam waxu ci da ngay am problème léegi bi ñu biddantee léegi nag bi ñu jógee ak après ba mu ne ñu julli ji euh, nañ toxu fi ñu ne woon ñu dem julli ji léegi dafa gis benn waay ci mbooloo mi boo xam ne moom waa ji dafa dafa beru na mu ne ko yow waa diw yow lan mu ne ko lan moo tax yow julliwoo ak ñun mu ne ko man kat janaaba damaa dal dama am janaaba mais aw ma ndox mu ne ko liñ nga xadiis yi li tax mooy dafa am vert yii nii dafa am xew-xew yeneen xew-xew yoo xam ne même histoire bi histoire yu mel nii dafa amoon loolu moo tax dañuy résumer noonu dem bara bala ñu naan bii ak bii ak bii day gën a gudd léegi waa ne man man kat damaa am janaaba mais aw ma ndox mu ne ko boo loolu bu la dalatee tegtal ko ni tiime léegi nag biñ ñëwee nag ba affaire bi dal leen ñu ñëw bi ndax dañoo dañoo dañoo biddanti euh, Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu moom bi mu yeewu am na ñu njëkk a yeewu ndax Seydina Abubakar dafa yeewu euh, Imran ibn Husayn comme li alxaafis wax ne moom la war a doon rahimahullah moom radiyallahu anhuma mu mu yeewu moom it mais Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dane bu kenn nag yee yonent bi sallallahu bu ko kenn yee ndax bu doon nelaw tamit ñoom buñ ko yee ndax dañ naan peut-être comme que wax yu bi da doon ñëw sax buy nelaw ndax yonent bi dane man samay bët mooy ne dana woon yaay Aisha radiyallahu anha samay bët mooy nelaw mais sama xol du nelaw léegi Euh, mu ne kon bu ko kenn yee mais Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu yeewoo gis affaire bi ni mu demee mu ne eh laay laay ñun de dañoo ñi jot a yeewu moom taxaw moom mu ne léegi ñëwul ne eh jógal non dafa commencé di takbiir mooy allahu akbar allahu akbar la ca kaw nga gis ne kon sikkar ca kaw am na cosaan ci diine bul gis ku naan allah allah di ko wax ca kaw nga naan noonu ñii nag xoolal bidaayu bon yi ñuy def rek non am nañ am na cosaan ci diine ji mooy Seyna Abu Bakar même Seyna Umar radiyallahu loolu la def te bu dul woon bu dul woon loolu warul woon yeneen saa sala bu yeewoo dina ko eh Omar lii kat kenn du ko def ndax baaxul kon nag ku ngeen gis muy sikkar ci kaw bu leen nekk di ko dugg mbaa di ko. koo gis mu koy dugg tamit nga leeral ko rek ëndil ko xadiis bi ne ko Seydina Omar dara dara def na ko ci kanam Yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko yee sax ba mu yee gis ko muy wax allahu akbar di takbir léegi mu yeew bi mu yeewoo ci la mu ne leen ñu déplacé wu xur wii xur la woo xam ne seytaane dañu fee fekk moo tax euh, léegi bi ñu déplacé woo nag sauf que ndox comme ko ndox dafa manqué mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu mu désigné ko ak keneen ak mu désigné ko ak Imran bi ak keneen ne leen léegi yéen dem leen ngeen uti ndox léegi bi ñuy dem di uti di uti ndox ñu dajeeg benn jigéen benn femme boo xam ne moom dafa yéeg ci gëléemam xam nga lool moom moom moom ci ci désert bi rek amuloon ay agglomération yooyu ci désert bi rek la de façon ci ci kii lañ jóge woon tukki lañ ne woon léegi ñu gis fa mu gis bi Seydina Ali radiyallahu bi mu gisee femme bi ne ko mu ne ko mu ne ko yaa amatallah yow ama mooy mooy plus mooy féminin wu abd yow jaamu yàlla fan nga jële ndox mu ne ko gis nga fa ma jële ndox mi démb heure bii nii laa ko jóge heure bii ma nekk heure bu heure bii laa jóge ba ma jële woon ndox mi ne leen nag yéen de toute façon bu ngeen am ndox moom manu ngeen a am ak lu ngeen def xam naa ne bala ngeen a àgg foofu bay ñëwaat léegi nag Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko léegi kon xam nga nooy def da ngay ànd ak ñun mu ne ko ànd ak yéen jëm fan mu ne ko ci yonent bi sallallahu mu ne kuy yonent xanaa mooy ku jéng kooku ñuy wax mooy ak saib lañ ko doon woy saib mooy ku jéng mooy waayu Quraysh bi ci jéng jooju mu ne waa en daal mooy ki ngay wax yow l'essentiel mooy daal yow man ki ma la ne ñu dem mooy ki ngay wax ndax jarul polémique bu bari xam nga woon na ko fi de boo ko waxatee loolu xam nga bu doon ñun moom bu ñu waxee suñu sëriñ leen bala ngaa àggale sax mu mbëkk la mais mu ne ko waaw za zakal la di tax ni mooy ki ngay wax daal mais toppuñu rek léegi ñu dem fekk femme bi moom dafa toog ci kaw giléem bi après baag yi mooy dafa jaar benn buum léegi baag yi nag di di lang noonu mu def ci ndox nag ba mu fees mu ñëw biñ agsee yonent saa salaam jël ndox mi euh, xam naa nag dañuy kii noonu ba julli ko ba pare wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa wa sahbihi wala euh, kon ñu ngi yemoon ci ah, bi Seydina Imran ah, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ak Seydina Imran ak ndaw si ndaw si ñu yëjaloon mooy biñ dajaloon kon di ko yóbbu ngir mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme leen yéen manu ngeen am ndox ndax fi ma jóge démb heure bii laa fa laa fa fa ma jóge jële ndox mi démb heure bii laa fa jóge léegi nag ñu jël ndaw si kon ne ko topp ñu ak li ñu wax sànk yépp ñuy dem euh, nga gis ni comme lii nii ah euh, insha allah bu ñuy ñëwee ci saxaaba yi euh, radiyallahu ta'ala anhu seen partie di nga gis ne la fait que ñu jël waa ji te moom neexu ko lool loolu l'islam day doxale noonu léeg-léeg ndax man da ñàkk bu dee daan am problème bu ñëw ñoo xam ne il faut am ñu ci ñoo xam ne ñu taxawee lool loolu moom amatul ay on est des démocrates que di donne sa son opinion bu ku bëgg ñëw ñëw ku bëggula ñëw ñëwul non non mooy dañu naan yow diw ak yow diw ci noonu même Imran ibn euh, euh, Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma insha allah dinañ ko gis bu ñuy gis ci parti yooyu moom loolu dal noonu na ko ak yonent yonent bi sallallahu alayhi na koo def muy xeexu ahzab euh, ahzab mooy ba ñëwee rek coalisé Makka xas ak kii euh, euh, banu xas waa Xatafaan voilà waa Xatafaan ak arab yi nga xam ne bañ lislaama leen lool ñoom yàkkam ci woon nañ ñu ne dañuy dal ci kawam ba am force ñoom ñu topp ci biñ ñëwee ne dañu encercler Médina ala sakina abdal salatu wassalam boobu yonent saa saa am na benn jour benn ci jour yooyu comme que ñoom encerclé nañ leen vingt cinq jours mat na ko wala lu ko ëpp wala lu ko manqué tuuti benn bés dafa to benn kii guddi mu ne ana ci yéen mooy dem jëlal ma information ci yéeféri lool loolu mooy yow gis nga mooy bu ñu xamee ne yow sa vie de façon ngay risqué ndax il suffit Abu Sufyan xam ne waa jii wala ku mën a doon ci ci waa Quraysh yëg ne yow ci Muhammad nga jóge dañoo ñëw ngir ray leen ñu ñëw fekk ñu canaliser dëkk bi ndax dëkk bi dañu gasoon ay canal yoo xam tax ñoom mënuñoo dugg si léegi ñoom fi ñu newoon noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme que mënuñoo dugg si nag farañ ñewoon mais nag ne dañ leen di assiéger ñu muy xewe rek léegi mu ne mu nekk ana kan ci yéen mu ne saxaaba yi radiyallahu benn jour boo xam dafa dafa seetlu guy nag benn guddi mu ne ana mooy dem ci gaa yi mooy ci yéeféeru Makka yeeg euh, ñi àndal seen coalisés yi nga indil ma information foofu déglul ma lu ñuy wax nga ñëw mais kenn tontuwul ndax tellement affaire bi dafa sedd guy xam nga ñun buñ solee suñu yii naa sax du tee ci biti dañuy gaaw duggaat suñu kër wala fa ñu jëm mais imagine bu dee amoo yooyu ba pare mu sedd sedd yonent saa salaam répété waat ñépp noppi ndax dane kan mooy dem indil ma information après ñu ànd àjjana maa ngi moom ah mais kenn yënguwul mu wax ko ñetti yoon kenn yënguwul mu ne Xudayfa Xudayfa ne ah waaw ne la bayka ah, mu ne mu ne man moo ko doon nettali mu ne ah comme ko wax na sama tur man manatuma woon def dara mu jóg dem mooy ne yooyu mooy ne il faut ñu choisir désigner nit ne yow la mooy ne femme bi tamit neexu ko mais ah dañoo soxla ndox ndox mais dañuy dañuy bàyyi imaginer ñu ne léegi dañuy bàyyi ñëpp dee ci ci ci ci ak xiif ak mar ñu bàyyi ndax ndax lan ndax préserver les droits de cette femme la non ko ku man di doon dañ naan la léegi nañ ko bokk te sax yonent saa sax dinañ gis ne ndox mi sax moom utiliser wul ndoxam moom léegi kon loolu insha loolu noonu dinañ ci gën a ñëw ci partie saxaaba yi radiyallahu anhu premier ci njëkk bi Hudayfa ibn al moo doon nettali histoire bi ma wax nii nu histoire bi demee fu mu jógee ba muy doon nettali loolu ak lan la mujjee loolu insha allah bu ñu yàlla mayee dund ak fekkee tal insha ñu xaar ko kon ba partie boobu léegi mu ne kon biñ agsee ndaw si agsi yonent sallallahu alayhi wasallam jël baag yi moo ñu wàccee kii yi Euh, baag yi defoon ndox mi après mu ubbi mooy mu jël ndax dafa am lu ñu naan gémmiñu baag baag day am lu ñu naan gémmiñ voilà loolu ñoom sëñ taala dinañ ko xam ñun ñu woon ci àll bi nga xam ne di wëgg ak xëcc ay polier polier ci teen yi xam nañ ni mu demee mooy ne léegi mu jël loolu après mu jël ci gàllax ndeku ci raxasu ci léegi après mu jox ñeneen ñi bi mu kiiwee dafa duyal ñépp seen seen yi ñu yoroon mooy seen récipients yi ñu yoroon te ndox mi après dane dane jël leen dane jël leen ci ndox mi ngeen jox waaye yi nga xam ne julliwul woon moom ki julliwul woon ne moom dafa amoon janaaba mu ne jox leen ko ci ndox mi mu mu dem sangu dane ko rek nga sotteekoo loolu nag tamit bokk tamit ci li ñuy xamee ne kon sangu janaaba boo sottee sa yaram bi yëpp bu tooyee ndox baax na ndax sangu janaaba dafa am part loo xam ne dañ naan lii moo gin a mat ak loo xam ne boo ko defee doy na boo ko defee doy na bi mooy boo sottee ndox ba sa lépp tooy baax na bu dee Maliki yi nag rahmatullah alayhi ñoom dañ naan la nga nga jaarale ci sa loxo mais ñoo loolu liñ ci gën ñuy wax lool mooy dañoo bëgg ndox mi réellement que yow laal na sa yaram te dugg na oh. bu dee ñi ci des ñu naan sax mooy bu lépp tooyee rek doy na même boo ci daaloolu sa loxo kon ñu gis ne kon sangu janaaba kon ku ñëw rek am yéene bi ñuy dugg plonger biir géej wala biir piscine wala biir lu xaw ma lu mu doon wala yu mel noonu wala ubbi sas lépp wàcc mooy ne yow sangu nga janaaba boo ko ci yéenee kuy ngir seerlu moom ba pare naan naaw ne ñu ne ko loolu mën naa nekk mu ne naa ko ko def rek déedéet mooy yéene bi nag anam doo doo tàng fee sangu ba pare après nga ne amoon man sax amoon naa janaaba ñu ne yow boo xamoon boo xamoon loolu ba ngay sangu danga ko ci yéen nga ne non kon naa ko ko def déedéet loolu du baax de da ngay sangu jiwaat ndax amul woon yéene léegi kon mu ne ko yow jëlal ci ndox mi nga sottee ko léegi nag ñépp kon mu duyal ñépp seeni récipients yi ñu yoroon ba pare ndox mi mel ni dafa gën a bari ah léegi nag yonent bi sallallahu ne ndaw si ne ne saxaaba yi radiyallahu léegi ku nekk li nga yor ci provision na ngeen daj dajale leen ku nekk li nga yor ak tuut na ngeen dajale bu ko defee ñu jox ko ndaw si ndax tamit sant ko tamit ci liñ ñu defal mooy tamit doonee non Michel moom bu dee Michel yéeré non mais kii de toute façon yii ñun da man dama ko waroon a sax nangu dañ ko waroon a nangu waaye daa jar gërëm ndax yéeré ndax ndax moom du jullit mais da koy tooñ ndax tamit benn affaire dafa am ne mooy yonent bi sallallahu nee na yow xiyaam benn jullit du du dem àjjana wala benn yéefar du dem safara lu dul bu ku ci yoraloon bor ci ci des wala àq di nga ko ko fay door a xool fooy dugg nag ak ku man di doon waaw ay yéefar la amul droit lu ma neex def ku la wax loolu non boo demee loolu. am na xadis bu ñu tudde xadisu Dayyaan boo xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam ci xadis boobu la ko xadis boobu Jaabir ibn Abdullah pour wan la ni Abu Sa'laba def al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu moom Jaabir loolu la def radiyallahu ta'ala anhu moom dafa jóge Medina dafa dégg ñu ne am xadis bii la dégg bi ma wax tànk andiwuma lépp nag ndax daanaka ñun li ñu ci soxlaal rek la ñuy jël mooy ne benn jullit du dem àjjana wala benn yéewér du dem safara lu dul ku nekk àq ba nga yorol sa moroom di nga ko fa fay te foofu amul faye leneen lu dul ci yaaba ngay faye ku doy lewul nag topp di tooñ rek ndax du ñuy jullit demal ba ci kanam nga xool demal ba ci kanamu yàlla nga seet léegi moom bi mu déggee xadiis boobu toogul comme ñun rek ah c'est bien xadiis bi non dafa jël dafa dafa dafa dafa dafa dafa dem ba Sham moom dafa jóge Medina dem ba Sham ñëw laaj ñu laaj laajte ñu ne ko diw mii moo ko yor te moom xamoon na ko xamoon na xamoon na saxaabi yi boobu mu ne ko léegi mu ne ko lan moo leen di jaabir mu ne ko man di damaa dégg ñun xadiis bu ñu ne yow yaa yow yaa ko dégg ci Nabi sallallahu mu ne waaw ban xadiis mu wax ko mu ne ko waaw man la maa ko dégg nettali ko xadiis bi def mu ne ko man nag maa ngi ñëw dem looloo ma seen di sama gàtt gi sama kii bi monture bii ma jëndoon looloo taxoon delluwaat te pourtant dégg na ko fu nekk neewul ma nan daa jar may jënd aw mu ngi mel rek ma jëndoon oto bu bees ab 4 x ngir dem fii ba Berlin ngir benn xadiis ñun nag xool alhamdulilah li ñu yàlla defal mooy tamit loolu loolu jamono la woon. jarul ngay jóge fii dem ba Makka di uti loo xam ne man nga koo am fii mooy njàng mi loolu tamit lu am solo la mooy nit dangay xam jamono ji nga nekk ni muy évoluer nga xam yow ndax dama am critère boroom xam-xam bokk na ci nga xam jamono ji ngay dund nga xam jamono ji de mais bu dee lu xew nga naan ah, loolu xew na non yow moom de toute façon defe ngaa doon boroom xam-xam bu tax ñuy wax. mooy da war a nekk au diapason xam lii xew sa taalibe buñ ñëwee walla di am lu ñuy wax lu nga man leen man leen a gindi bu dee xamoo li xew xamoo ne ba boîte de am na xamoo dara yi xew mooy yow ñoom buñ ñëwee lenn rek ngay wax wax yu général yooyu nga xam ne taxul kenn ut sëriñ yooyu moom taxul ñoo mooy ne da xam ni mu demee léegi. Euh, mooy comme si rek moom noonu la defaa ah, comme nga jëndoon kat kat dem foofu ñun yàlla dimbali ñu da ngay toog sa néeg am lépp mais nag léegi la réer ëpp malgré loolu yow sa ordinateur li ci nekk ci xam-xam rek boo ko xamoon un tiers bi gis nga jamono box ba nga nekk dañu naan diw kenn diw di war raw ci àddina te un bi rek nga xam yow ndax lan nit ñi dañu njàng dañ cee waxatul dara léegi nag Euh, kon nga gis ne ñun xéewal jooju dañ ciy sant yàlla mais niñ ciy gën sant yàlla du wax rek mooy fexe ñu exploiter loolu di ko utiliser niñ ko war a utiliser léegi yonent bi sallallahu alayhi kon mu ne ndaw si kon dajale leen ñu dajale ndaw si ñu jël ku nekk ñi am bu dee grain yi ñu yoroon ay orge yu mel noonu ku am lem joxe ku yor soowu joxe ñu dajale lépp après jox ndaw si na ko jëlal yoneen saa salaam ne ko nag ñun nag utiliser wuñu sa ndox mais yàlla ci boppam subhaanahu wa ta'ala moom moo ñu nàndal ndax ndaw si bi mu xoolee daanaka affaire bi dafa gënoon a sax bari que ni mu meroon nga gis ne loolu dafa bokk kon ci kéemaan yoneen saa salaam nga xam ne xam nga xam nga xam nga dafa am loo xam ne est ce que est ce saa salaam mënul woon a taxaw rek ñaan yàlla mu taw mënoon na ko wala manoon na ko mais xoolal loolu dafa nekk teeg gi ne gi ngay gi nit ki di am ak boroomam mooy ne ni nature bi demee changer ko loolu boo gisee wàllu yu def ko du nekk ne ñun liñ jàpp ne ay exploit la très non il est extraordinaire non defu ko ngir ñu naan il est extraordinaire dafa dem ba xam ne lii rek ka fi mën a loolu la mën a def ngir nit ñi mën a jindee mooy ne ñun buñ foog ne yenn yi dañ koo def ngir ngir nit ñi naan wuu diw déedéet mooy ne ñoom li ni àddina biy demee bëgguñ ci changer dara yàlla dafa bind àddina bi dug def def ci ay lois yoo xam ne noonu lay doxe boo fi indee rek xar boo ko defee mooy yow loolu doon xew altérer nga ci dara ñoom nag loolu la ñuy sóoraale moo tax ngay gis wàllu yu bi gën a mag ci àddina man naa toog dund ba génn àddina masula def benn xar baax buñ ko xamee. nit ñi naan ah gars yi jàpp ne du dara kii moom moom diw moom du dara ku baax la woon rek <laughs> ndeke yow ki nga ki ki ki dina def xar baax sax kii ko kii sax daanaka moom taalibeem mu ndaw la ndax moom day bañ a altérer dara ci yëfi yi ni loi yi yàlla teg yeneen naa salam defu ko daa jël li nga xam ne dafa exister muy ndox mu fi nekk mu jaare foofu nga xam ne loolu altérer wul dara du tee li doon dem di def lépp di kii te manoon na ko mais tamit nekku fi naan gis ngeen ni ma defaree ndox mi mooy ne léegi mooy nit boo yooyu bu la ko yàlla defalee bul jël yëpp naan moi wala je je teg ko fële neel yàlla dane walakin allaha saqaana ñun yàlla moo ñu nàndal jëluñu ci sa ndox dara mais yàlla moo ñu mooy nga xam ne xéewal yëpp da koy delloo ci yàlla te tamit loolu dafa am solo sëriñ si tamit di ko miinal seeni taalibe ñax bu dee yow li ngay wax yëpp da naan sëñ bi def sëriñ bee def mooy taalibe yi ñoom du ñu mën a dina am ci ñoom ñoo xam ne ñoom manuñu bu buñ nee sëriñ bee def mooy waa sëriñ bee def yàq mais yàlla lañ ci jublu mais ñoom dañuy foog ne rek sëriñ bi la jeex na. moo tax léegi comme que nag àddina bi noonu la demee mooy terme yooyu sax nit ñi dañ ko sëriñ si dañ ko war a bàyyi ay ay ñu naan sëriñ diw moo def nangam déedéet. neel yàlla moo def nàngam jaare ko ci sëriñ diw bu ko defee taalibe yi loolu dina leen yee ñuy bàyyi xel loolu mais sinon boo ko deful moo tax ñu jóg ku tëb ñu gënale ko ci keneen alors que xamoo yow ki gën xamoo teg ci yow mën naa nekk taalibe kële sax te yëgoo ko nga jàpp ne moom moo gën ñëpp ndax lan ay ay ay ay ay xar baax yoo xam ne moom ba mu koy def loolu sax taxu ko moom faalewul woon yi ngeen di wax da waroon a def mu def ko mu jeex. léegi kon nga gis ne yonent saa salaam noonu la doxale waaye après loolu lépp mu delloo lépp ci yàlla ne yàllaa ñu ko defal après nag ndaw si bi mu ñibbee ndaw si ne bi mu agsee nag gaa yi ne ko mais yow da ngaa yéex mooy dëkk bi mu ndax ay village yooyu la mooy àll bi rek ñu ne ko mais yow da ngaa yéex boobu ba léegi ñu ngi xaar mu ne man daal gis ngeen tey laa daje ci dàq njibar diggante lii ñu tiim ak ak fii ñu nekk mooy diggante asamaan ak suuf. le plus grand magicien de tous les siècles laa dajeel tey mooy kiiwu Quraysh bi ñuy wax noonu moom laa dajeel moom soit mu nekk kooku rek dina dàq mag magicien bi dina mag wala rek muy li mu wax dëgg la mooy ne yàllaa ko yónni ñaar yooyu daal moo mën a am après nag loolu bi mu xewee femme bi gis nga gis ne nit bu la defalee njekk bu ko fàtte mu même bu dee sax dalaa defaroon njekk après moom luy guerre contre yow sax boo demee njekk goog na nga ko ko reconnaître saa su ne xoola yonent bi sallallahu alayhi wasallam ghazwatu badar badrin al kubra yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane dane jullit ñi ah, mooy yéeféri biñ taxawee di ngand ngandulu comme que voilà ñii moom lii rek lañ doon lii lañ mas a xiif tey ñu escanté leen ñii tey ñu tey ñu am problème Muhammad dafa mooy ñoom Abu Jahl nag ñoom ñëpp ñëw léegi bariwaay beeg seen gëléem yeeg yooyu yeneen saa tam bi mu gisee gars yi danay danay kii jullit ñi euh, tey mooy ñoom ñii dañoo ñëw ngir xeex ak xeex ci yoonu yàlla moo ñu dox a jóg mais na ngeen ma bàyyil Abul Bakhtari ibn Hisham al Bakht Abu al Bakhtari ibn Hisham na ngeen ko ma ko bàyyil euh, ndax moom pourtant dafa jógee ànd ak ñoom Abu Jahl li di xeex si mais danay bàyyi leen ko moom. ku ko ku ko ku ko naral ku ñëw ba jekk ko sax bàyyi bu ko def dara ndax lan ndax moom dafa bokkoon bi ñu embargo yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullit ñi fële ci chambre Abu Talib dafa moom moo bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo taxoon ñoo ne woon affaire bi jaaduwul dénoncé affaire bi ba mu ko màkk dañ leen embargo bind affaire bi ci màkk ci kaaba gi tax ko foofu mais voilà voici les points yi ñu teg embargo yi yii nii mooy liste bi kenn du leen jaay kenn du leen kii kenn du leen kii def yooyu yëpp teg bismika allahumma bind li ñuy bind teg moom mu ñëw affaire bi mu ko mettee mu ne ñun nag gis nga mu dem gis yenn paawu ci ay paawu Quraysh yi ne leen gis ngeen ñun ne dew diw xam nga ne yow say ñii waa waa kër Abu Talib say say say say say baay tex lañ yow nga nekk fi di lekk ka naan sa baay tex yi nekk ci coono gële xam nga ne loolu tegoo ko fenn mu ne ko ah man lu may def bu dee man rek la mu ne ko man maa lay ñaareel ñu def noonu ba am nit ñu bari ñu ñëw dem ci kaaba gi fekk fa ñoom Abu Lahab ak ñoom Abu Jahl ne leen affaire bi lañuy ñuy dindi par force ndax lii teguwul fenn tooñ la injustice la moom loolu mu defoon nga xam ne mu defaloon ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defaloon ko jullit ñi moo tax ghazwatu Badr yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ko kenn laal moom ku ko kii it mais finalement dañ koo mujj rey ndax ansaar yi ba ba mu ñëwee di ko wax radiyallahu anhu ne ko yow yonent sallallahu alayhi nee na bu ma la laal ñu la kenn laal fekk mu ànd ak benn xaritam mu ne ko ak kii mu ne ko non man nag kenn waxuma keneen yow rek lañ wax moom nii bu ñu ko jekkoo dañu koy rey waa ji ñu rey waa ji mu ne ko man nag man moom rus naa jigéenu xoray si di nettali ëllëg naan damaa bàyyi sama sama xarit ci ñu rey ko ndax dund tax ma kii man moom ah, léegi muy waa mu muy continuer di xeex ak waa ji war ko nar koo rey waa ji def na la tout ngir def ko prisonnier mais comme que dalay lay nar a rey waa ji ngaat du ko mu jaar nga gis ne njëkk dam defoon moom Abul Bakhtari ibn Hisham boobu looloo tax yeneen saa son ko mooy ne yaa ngi defaloon na la mu ngi nekk en guerre bëgg laa rey mais nga reconnaître mais ba léegi loolu bu ko fàtte suul njëkk moo baaxul ak lu mu la man di wax mas laa defal ba ngay dóori ñëw Europe moo la moo la yoroon moo la fatoon yiir la même bu dee sax dalaa jële aéroport wala jële la ci gaar bi par nii rek am kum la tegtal bu ko fàtte lool même ëllëg boo amee benn liggéey walla ngay jàng muy mu lay yàqal wala di def le tout pour boo doo réussir sax bul fàtte lam la defaloon mais ñun moom lool xamuñu non kii samay intérêt lay bañ kon moom dara léegi yow jàpp ne waa ji non mbir mi du demee noonu jullit du doxalee noonu ak luñ la man di def xoolal ñu ay yéefar la ñu woon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi après même jullit ñi buñ doon def ay xeex ci yeneen dëkk yi dañ leen doon teggi ñoom ndax ndaw si dëkk boobu danañ leen doon dañ ne bu leen kenn laal. léegi nag ndaw si bi mu gisee loolu mu ne ah yéen gis ngeen ne kii nii dëkk yi ñu nekk ñi yëpp ubbi na leen ba mu def suñu dëkk bi. tee ñoo dugg ci diine ji benn yoon moom moo convaincre waa dëkkam ba ñoom ñépp ñu mujj nekk ay saxaaba radiyallahu ta'ala léegi bu ñëwoon guerre ak ray leen noonu loolu du ci am même yow bu ci xaal résultat naan ay après li may am déedéet defal ngir yàlla defaloon na ma non yow moom sa njekk duma ko masatee fàtte loolu léegi loolu nag mooy xadis bi li mu wax nii aleykum salaam li ne fii xadis yi tawil xadis bu gudd bi muy wax ne léegi nag mu am benn question xam nga xadiis bi nii déggoo ñu ne yonent saa salaam da koy jàpp da cee gàllax ndeku raxas ci après affaire bi tàmbale mu jox ku nekk jox ko ne sangul ñi ci des ñu duy seeni récipient léegi kon lan moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah naan tawadda'u yonent anna an sallallahu alayhi wa sallam wa rasuluhu wa wa ashabuhu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika lan moo tax mu wax lool te waxuñ jàpp dañ naan la benn affaire la boo gisee amuñ woon ndox loolu gis nañu ko même bu dee xadiis bi tuddul njàpp mooy ne xoolal bés yiñ nara a def ndaw si lan la wax Seydina Ali radiyallahu ta'ala bala ngeen am ndox mooy di suba gis nga fa ma jóge woon heure bii laa fa jóge woon démb ci heure bii ci balaa amee ndox kon mooy seen trajet bi c'est sûr que yonent bi sallallahu dina jàpp te buy jàpp man ndox lay jàppe lu dul ndox moom loolu moo tax bu bu dee am ñi ñi naan noo alxamis non affaire bi nag xadiis bi dafa juum ndax xadiis bi yeneen saa salaam jàpp ci dañ naan la non loolu loolu loo loolu <coughs> loolu loolu njuumte la yow ci yow yow yaa juum ba pare jàpp ne moom moo juum mooy ndox mii rek nañ amoon te dañ doon voyage di def bu jàpp jotee lu muy jàppe lu ndox moom moo tax mu ne te ndox moom fu mu jóge ci ndaw soosu nga xam ne yéeféer la nga xam ne ndoxam li muy nekk yéeféer yéeféer ndoxam yonent saa sallam da koo jàppe léegi nga xam ne kon boo demee fii bu ma ñëwee ci séer yi nii nga leen seen man di damaa bëggoon a jàpp ñu duyal moom ndox man naa ci jàppe loolu mooy xadiis bi kon min fii xadiisin tawil loolu mooy li jëmoon ci yu taxriiju xadiis yooyu xam naa ñu yem noonu wala noonu la mën nañu yem nii ndax li ci des après baat yu xadiis yi ndax bii euh, di ñëw insha allah kon euh, ndax baatu xadiis yi c'est vrai que bariwuñu peut-être ma def pour ci dix minutes ndax desen euh, mu gaaw comme ça bii di ñëw ñu def masala yi nga xam ne moo jëm ci ci ñuy jànge ci xadiis nga xam ne bu ngeen fàttale ko kon xadiis yi dafa amoon ñetti façon Euh, njàngat njàngat yu ñu ci doon tiire mooy comme que waxu yonent nga xam ne dane yàlla bokk na ci yi ko yàlla defal jagle yi mooy dane jox nañ ma jawaami'ul kalim nga xam ne day wax lu tuuti mais xoolal boroom xam-xam bu ñëw rek dañ ci wax ba wax li nga dem keneen ñëw fekkaat yeneen njàngale yoo xam ne wanuñu ko woon diw téere yi ngay gis boo duggee ci bibliothèque islamique yi kii mais loolu lu ci ëpp bu waxul ci alxuraan sax bu ñu koy wax waxi gan la waxi suñu boroom la mais ku ko firi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay xadiis ngay gis te même boo nee waxi borom xam-xam borom xam-xam boobu fu mu tibbee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam aynan bi al muqarrabu mooy mooy mooy mooy source bi nga xam ne ci la ñuy naane ci la ñuy tibbee ci la ñuy kon nga gis ne lu ndaw lay wax ngeen ci wax ay siècle siècle te nag jeexalagu ngeen xam-xam yi ci nekk yi léegi nag façon xam yi ñuy jànge ci xadiis yi kon mooy bi ci njëkk mooy tegginu xam-xam ki koy sàkko kii joxe xam-xam ndax loolu moom mooy prioritaire moom comme ni ma waxoon bii paase boo fi amee xam-xam te ñàkku teggin xam-xam bi day nekk la jaasi lay nekk bor xabaat mooy ne ëllëg day nekk lay contre yow mais bu dee nag xam-xam la boo xam ne dañ cee ànd ak teggin loolu mooy xam-xam bi lay jariñ moo tax loolu mooy njëkk ci xadiis yi nga gis loolu la ñuy njëkk a jànge première partie bi deuxième bi mooy léegi man comme que xadiis bi ñun dañuy dund ay nit lañu lan ban enseignement laa ci mën a tirer buy jëm ci sama pratique quotidienne waa léegi bu ma génnoon fii ñu may ma kii ndab loo xam ne wurus la wala or wala robine or bi nekk moom sama hôtel bi ma bi ma kii fii moom loolu na laay def comme comme nee nañ jet jet jet sécurité fay nekk mooy otel yu mag yi cinq étoiles ma dem fa fekk robinet yépp c'est en or ndax fii guddi gi rek boo fanaanee deux mille euros la wala quinze mille euros waa man moom sama robinet bii moom nu may def ak moom or na mooy ne yooyu nga xam ne li lay dund da mooy yi ngay dund nii ak tamit yeneen ak yeneen ak yeneen mais sama sama yére bii nga xam ne moom fourrure la der lañ ko defare mais est-ce que baax na est-ce que man mën naa ko sol sama kawas yi nga xam ne moom peut yi der yi est-ce que baax na am yooyu ñu loolu mooy xam-xam yi nga xam ne moo jëm ci masaa'ilu fiqh yi bi ci mujj mooy usul ndax boo xamee usul nag moo lay may ngay déduire yii yi ñu jóge sànq nga xam boroom xam-xam bu waxee ban la wax fan la tega teg waxam nga xam ne du ñuy wax rek acca nañ leen toog lii war naa dagan ah lii warula dagan déedéet demewul noon de dafa am ay règles yoo xam ne boo ko xamul bul wax nekkal haut-parleur boo ko manee boo mënul wax liñ la nettali nga ma wax nga xam ne ñett yooyu euh, moom lañ ciy gis kon léegi ndax six minutes ñu dese yu bariwul léegi ah, xadiis bu njëkk bi kon yonent saa salaam kon mooy xadiis bi njëkk dane waan xuda an boo amul wa ndax mooy début xadiis bunt bi dane an Xudayfa an mooy lan mooy jële nañu ci d'après mooy jële nañ ci diw Xudayfa noonu la tuddoon Xudayfa ibnu mooy doom alyamaan mooy baayam moo tuddoon alyamaan après dinañ ñëw alyamaan nan la tuddoon ci partie boobu insha allah euh, radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yal na yàlla kontaan ci ñoom yal na yàlla gërëm leen anna anna nabiyya non wa anna ar wa an Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam nee na rasul mooy ndaw mooy ku ñu yónni yonent sallallahu alayhi wasallam bu yónnee kenn fenn dañ naan rasulu rasulillah kii mooy ndaw ndaw yàlla li mooy message ki mu yónni annahu qaala moom de nee na kan yonent sallallahu alayhi wasallam nee na laa ta laa tashrabu bu leen naan fii aaniyati ad-dahabi wal fidda bu naane ci ndabu ndab mooy li ñuy def récipient nga xam ne mu ngi jóge ci aana aana mooy keew na al aan mooy léegi ndab li muy accueillir noonu nga xam ne dañ ciy def dara di ko ci mën def moo tax ñu tuddee ko aan ya nga xam ne dañ ko ciy def aan ya nag waxoon nañ la moom plurielu pluriel bu bu néew la waxoon nañ ne arabe dafa am pluriel bu bari ak pluriel bu tuuti pluriel bu néew bi nag mooy bu ndaw bi nga xam ne bariwul ay ñett lay doon wala yu mel noonu yooyu ndax façon ndab yi yi nga xam ne dañ koo tere bariwuñu moo tax moo tax alxaafis rahimahullah mu utiliser tamit ak l'islam ñuy utiliser mu utiliser aan nga xam ne mooy ndab yi nga xam ne bariwuñu boo leen xamee yi yi baaxul yi ñot yi ñu tere yi ñu def yëpp baax nañ kon lool léegi nag mu ne euh, kon bu leen naan shariba yashrabu buleen naan la tashrabu bu leen naan mooy dafa joxe or kon fii aniyati zahabi zahab mooy or wal fiddati fidda mooy xaalis mooy argent mu ne wala takulu bu leen naan bu leen lekk fii sihaafiya sihaaf mooy plurielu sax sahfatun sahfatun mooy benn assiette boo xam ne cinq personnes mën nañ cee na mën nañ cee lekk sihaaf nag mooy moo moo tax nga gis alxuraan yatuufu alayhim bi sihaafin min fidda mu ne waa àjjana bu nekkee àjjana dañuy leen di wër wër waa wër di dem mais dañuy baagante di leen servir ay façon ñam ay façon naan yoo xam ne bi sihaafin day nekk ci ay récipients yooyu ndab yooyu assiette yooyu min fiddatin ci yoo xam ne ci xaalis la ci xaalis la mooy ne yatuufu na nag du wër ndax du wër ah, ndax mën ngaa toog fii waa ji yor palaat yi di wër rek. te doo ci ñam mooy di baagante di la jox comme li dañ euh, Ibou Sakho doon wax rahimahullah mu ne bul wax wër ga wër wër nit ki man nga lay wër te li muy joxe doo ci laal danga naan muy baagante bi ñu jox di leen jox di dem di indi yeneen wax na dëgg mooy ne loolu la mooy mooy di baa di wër di leen jox di indi di delloo mais bi si xaafin mooy même moom bi bu leen lekk tamit ci wala taqulu fii sihaafiha kon mooy assiette boo xam ne sax fa mooy assiette boo xam ne ay cinq personnes mën nañ cee leen mu ne fa innaha ndax loolu kat mooy mooy lan façon ndab yooyu nga xam ne ci xaalis la wala or lahum daa ñeel ñeel la yéefér yi ñi gëmul yàlla fi dunya ci àddina dunya nag ñaari tekki lañ koy mooy dafa soit dafa jóge ci lu doye loo xam dafa suufe moo tax alxuraan daan suuratu rahmaan qutuufuhaa daanin qutuufuhaa ay meññetu al euh, àjjana daan mooy dafa dafa dafa wàcc àjjana kenn du soxla dara ab pom di yóotu ba sa mbagg yi nar a wadd déedéet moom boo soxlaa day wàcc fekk si la moo tax mu ne qutuufuhaa fruit àjjana daan dafa jege euh, léegi kon loolu mooy benn am ñu ne non dafa jóge ci kon mooy lu jege ak loo xamante ne nii mooy dafa jege par rapport ak lan alaaxira ndax alaaxira moo mujj al aaxiratu mooy lu mujj bu ma nee aaxirul qawmi ki mujj ci nit ñi voilà ci gaa yi kon mooy lu jege ak loo xamante ne tamit loolu mooy benn beneen mooy ci lu doyat yi loo xamante ne nii amul solo jarul xeex jarul dóorante ndax loo fi xëccoog nit bés dina ñëw ñu suul la la ngeen doon xëccoo des gaa yi fi newoon ci jal bi yépp tas nañ jal bi dugal leen ci biir kàmm te teewul jal bañ doon xëccoo des fi ba léegi kon jaru kon léegi kon loolu mooy xadiis boobu ci gàttal ah mu ne nag muttafaqun alayhi muttafaqun yi loolu mooy ñaari imaamul muhaddisiin yi muy imaam al Buxaari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhi ñoom ñoo ko solo mooy boo demee ci sax imam Bukhari ak sax imam Muslim bi nga ko fa fekk léegi bi ci tegu euh, mu ne awa euh, an ummi salama yaay ummu salama radiyallahu ta'ala moom it comme li ñu waxoon dernier dernière partie moom bokk na ci yaayu jullit ñi radiyallahu ta'ala mu ne anna wa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala la la tashrabu awaa alladi alladi yashrabu ki nga xamante ni day naan yashrabu mooy naan shariba yashrabu shariba mooy naan na yashrabu mooy mu ngi naan présent continu la mais tamit day tekkiwaale futur en même temps ndax arabe li ñuy tekk li euh, ñuy conjuguer le présent ak le futur benn la mooy bu ma bu manee nee conjuguer ma verbe shariba au futur dama naan yashrabu conjuguer ma verbe shariba au présent dama naan yashrab voilà loolu kon shariba yashrabu mooy naan fii alladhi yashrabu fii ina il fiddati ki nga xam ne day naan ina gis nañ ko sànq pluriel aniyatun wala awaani awaani mooy bu bëri léegi kon mu ne ki nga xam ne day naan fii ina il fiddati mooy xaalis innama li am bët innama adaatu hasrin mooy dafa nekk ci loo xam ne mooy dama naan dara amul lu dul lii lii rekk am mooy ne innama euh, yes innama yu jar jiru voilà innama yu jar jiru fii batni li am mooy yu jar jiru onomatopée la onomatopée mooy bu ma ne bu ma naan danaan gulu gulu gulu gulu gulu kokoriko yooyu ay onomatopée la mooy man li ma dégg langue bu nekk te kokoriko bu la ko bu la ko japonais yi waxee ñoom lan la ñuy dégg da nga naan c'est pas vrai ñii ñii dégguñ lii ñoom xaw ma koko dool xaw ma lan mas naa koo gis seen mais da nga naan mais kii kii est-ce ñii mooy ndax ñoom loolu la ñuy dégg ñoom léegi nag mu nekk onomatopée mooy li nga xam ne wax ji mooy tur bi day jóge ci mbir mi ni muy mel mu manaan waa ji dafa génn rek ne ratatatatatat mitraillé foofu yëpp ratatatatat loolu mooy onomatopée rek mooy yu jar jiru c'est la même chose mooy ni mooy naan ni ndox mi di def naan gulu gulu gulu sa baat bi loolu mooy yu jar jiru fii batn yi na mooy biir dañ koy wax tamit euh, comme benn qabila ñu ne bat batnun min qabila ci Quraysh mooy buñ ne benn kii la benn loolu dañ la bëgg a wax ne ci Quraysh la bokk mais ci ñoom ci mooy batn mooy biir mooy mooy lii rek li yi xam rek fii ba naara jahannama mooy moom li muy def noonu li muy dugal mooy saf naara boo nee naara mooy safara mooy naara li ñu xam al euh, naaru zaati lahab comme boobu boobu naar mooy safara léegi am na beneen kon comme waxoon nañ ko bii passé am na tamit boo ne naaru la ci version kii yi façon yi ñuy jànge xadiis yi tamit naaru mooy ne safaraaw jahannam mooy jaar ci put gi mooy day naan ndox jàpp ne moom xëy na sodaa lay naan ndekete yoo moom loolu ndekee moom safara lay lekk lay naan noonu léegi mu ne jahannam nag mooy safara yu ñu xam euh, moo gën a sedd bu dee sedd am na ci safara yi ndax safara ci gën a néewle kat niñ koy mbugal dallu safara lañ koy solal muy yuural muy bax baxal yuur gi kooku ki gën a sedd la ci sa dàllu safara muy baxal yuur gi loolu mooy ki dina seddale safara xam nga loolu seddul jahannama nag moo féete ci kaw loo gën kawe muy gën muy gën a moins léegi nag bi gën a suufe nag mooy haawiya wa ma adraka ma hiya naarun haamiya haawiya boobu mooy safara bi gën a suufe fala naafiq yey nekk innal munaafiqiina fi darkil asfali ñoom te kaawu ba gën suufe fa la nekk kon jahannama kon dañ ne nag moom mu ngi jóge ci comme li arab naan biirun jahannam biirun jahannam mooy teen boo xam ne dafa xóota xóota xóota xóot bokkul ak teenu siyaan yi ñu xam nii de wala teen yi boo demee ci Petite Côte bi ñooñ di def maraîchage ak yooyu nga xam ne seen teen yi dañuy dugg jël seen kii yi dugal ñi du yooyu mooy teen yi am Kajoor ak Bawol ak yooyu nga xam ne comme que napp amul nappe phréatique bu jege boo yëg boo affaire bi presque yow yow sa takkandeer doo ko mën a gis da ngay jékki-jékki yow da ngay luy leer ndax day refléter fa nga nekk lu tuuti moo tax baag yu buum yu gudd lañ ciy dugal ngir mu mën a dem ba ca biir te baag yooyu sax kenn du ko dugale nii loolu dañuy def ay kii def benn poli di ko wàcce muy kii mais en tout cas léegi dafa am ñu ne foofu la jóge mooy biirun comme li arab naan biirun jahannam mooy kenn boo xam ne dafa xóot safara li mu xóoti xóot comme li yonent saa naan am na diw moom benn ku leen jiitu woon ba mu defee lii ñu ngi ko sànni safara ba léegi nii àggagul wala def na ay kii doo pour door a àgg nga gis ne ko loolu dafa gudd léegi am ñu ne waaw loolu benn la beneen bi mooy ñàngaay bi safara ñàng moo tax aljuhuma ci la jóge muy ñaari wax yooyu nga xam ne moo am ci fu ma jóge kon loolu mu ne muttafaqun yi loolu wax nañ ko sànk léegi bi ci tegu mu ne wa an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul moom moom mooy après loolu baax na mu ne kon radiyallahu ta'ala moom yal na yàlla kontaan ci ñoom ñaar ndax al Abbas saxaabi la mooy baayam te al Abbas euh, magu manaan mag rakku Abdullah mi jur yonent bi sallallahu alayhi la kon moom bàyyi te xam la léegi mu ne mu ne ida dubihal ida du ida mooy saa su ne saa yoo ida nag arab da koy da koy utiliser jublu ci avant affaire bi am ak après affaire bi ak bu affaire bi di am yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bu ngeen di noddu fa axbiru fa axbir mooy ni ngay nodde fekk mu doon jàngale ni ngay nodde noonu mooy bu ne ida boobu mooy ci biir noddu gi la mu am idaa jaa nasrullahi wal fath mooy loolu nga gis ne wala loo xamante ne loolu bu ñëwee am yoo xam ne nag day tekki idaa day tekki avant yooyu ndax temps bi may ñu ko sinon ñu dina leeral foofu mais idaa daal mooy saa soo xam lorsque que idaa dubira saa yoo xamante ne nii dubira mooy dabara yadba yadburu mooy ne euh, wulli nañu nga gis dibaaratan nga gis ne ku koy def dañ naan ab dabbaaxu mooy ki nga xam ne day wullikatu der comme Abdul Aziz euh, Cheikh euh, Abdul Aziz ad dabbaax bu Maroc prodo euh, Cheikh Cheikh Abdul Aziz bu si radiyallahu ta'ala anhu moom ndax lool moo nekkoon seen métier famille ñu koy wax ad dabbaaxu ki nga xam ne du daa baax de Abdul Aziz daa baax jógawul foofu de dabbaax turandoo woon ba nekk Maroc ñoom ñoom la woon seen kër noonu la woon mooy seen famille dañ doon wulli der ñu tudde ko ad dabbaax métier la uuree voilà du daa baax wolof nag après nee daa baax waa c'est vrai daa baax nag wax dëgg yàlla léegi mais loolu la dubira kon mooy dubira nag siratul majhul la mooy loo xam ne xamuñu ku ko def mooy ku ko def rek fu ñu wullee mooy mooy mooy imper am na beneen actif ak passif voilà passif la forme passive la forme bu ma nee euh, Moodu a été bousculé par la foule wala Moodu a été bousculé boobu bokkul ak Moodu moo bousculé Moodu dañ koo bousculé bokkul ak Moodu daa bousculé moom kon buñ nee Moodu daa bousculé bu boobaa mooy lan actif dañ koo bousculé passif la defu ci dara daa toog rek moom daa daa daa daa mbir mi da koo dal loolu nag mooy dubira al ihaabu al ihaabu mooy der mooy loolu nag an-Nadr ibn Shumayl radiyallahu ta'ala anhu comme li imam Abu Dawud wax dane wa qala an-Nadr ibn Shumayl ak kii ne kii bi nu mu euh, seen sëriñ la woon boo xam ne siiw na lool ci wàllu langue dane der ihab mooy der boo xam ne kenn wulleegu ko bu ñu ko wullee sànn lay tudd wala xirba léegi kon ihab mais am na nag ñu ne déedéet mooy mooy juróot rek kon ihab kon mooy der boo xam ne kon ci kaw loolu wax jooju mooy der bu ñu wulleegul kon mu ne bu ñu wullee kon azihaabu der faqat dëgg-dëgg tahqiq la mooy loolu dañuy dëggal insister ci avec loolu la tahura laab na tahura lool gisoon nañ ko kitaabu tahaara début bi loolu jarul ñu di ñëwaat mu ne loolu xadiis boobu axrajawu génn na ko muslim imaam muslim ci lan ci téereem saxiix bi léegi mu ne wa inda al arba al arba wa mooy fa mooy boo demee ci téere al arbaatu ñeenti ñi ñeenti ñi al-Hafiz Ibn Hajar waxoon na ko ci rahimahullah ci introduction bi ne bu ma nee ñeenti ñi maa ngi ci jublu borom sunani abu sunan euh, Abu Dawud an euh, at na an-Nasa'i ak Ibn Majah soo ko fii waxoon nañ ne imam Ibn euh, Hajar rahimahullah dafa def def le mooy Ibn Abu Dawud rahimahullah moom génnewul hadis bi kon mu ne fa ñeenti ña dane ayyuma ayyuma nag dafa bokk ci siyaru al-umum mooy yi nga xam ne bu ñu ko waxee yi expression yi nga xam ne day wane ne day dugal lépp ci biir généraliser ayuma bépp rek ihabin der du biha wulli nañu ko foofu la yem bi ci des mooy mooy xadiisu salama bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne waan salama jële na ba léegi ci salama ibnul muhabbiq salama la tudd doomu mu al muhabbiqi mooy noonu la tuddoon mu ne anna nabi euh, wa an Salman ibn al-Muhabbiq radiyallahu ta'ala annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam dibaaxu dibaaxu mooy ak wulli mooy jëf ji mooy jëf ji dibaaxu dabaxa yatbu dibaaxan wala dibaaxatan dibaaxu mooy ak ak wulli euh, forme euh, substance substantif lañ koy wax ko mooy masdar dibaaxu juluudi der juluudi mooy der jildun juluudun jildun mooy benn bi juluud ay der almaykati mooy médd loo xam ne rayuñu ko ci yoonu sharia wala lu dee noonu tas naturel loolu mooy médd da léegi nag façon dee yi loolu alxuraan waxoon na ko ku daanu dee xar mu jóge ci kaw daanu dee wala boo xam ne dañ koo takk mu mu rabe di di tëb ba xoj boppam dee wala wàññi waaye dóor ko ngàdd mu dee yooyu yëpp ay médd lañ wala nga ñëw sax jël paaka bi rendi ko mais yow de toute façon tuddoo ci turu yàlla wala yow sa yoon new ci bismillah barki Serigne diw wala barki Serigne diw rendi yow loolu médd la loolu lépp médd la léegi ndax yàlla na ne turam lañ ciy tudd jeex na mu ci tudd keneen léegi loolu mooy médd kon deru wulleeg deru lu médd mu ne tuhuruha mooy ak laabam euh, mu ne loolu axrajo euh, sahahawu wéral na ko sahahawu moom jarul nit yi ñëwaat mooy hadis bu wér hadis bu wér kenn du ci ñëwaat léegi ndax loolu waxoon nañu ko fi ay kii loolu jaru Ibn Hibban Ibn Hibban moom waxoon nañu ko tamit bii passé que ne moom saxiix la bind comme saxiix imam Bukhari la bind sauf que moom ñeewa ko gën a saxiix imam Bukhari imam Muslim rahmatullah moo ñoo gën a féete kaw mais après boobu ñaari téere moom moo ci taw léegi bi ci mujj bi ci tegu bokk mooy xadiis bi ñu gisoon tànk Abu Salaba al-Xushani mu ne waan Abu Salaba mu ngi jële ba léegi Abu Salaba walla Maymuna waan Maymuna mu ne mu ngi jële ci yaay Maymuna euh, bint al-Haaris do bi bàyyam mu doon Haaris mu ne jële nañ ci moom ak radiyallahu ta'ala an an-nabiy marra an-nabiy sallallahu yonent bi sallallahu mooy ki ñu soloo lool loolu nag entre rasul ak nabi loolu euh, ndax dafa am ñaari wax dafa am ñu ne rasul mooy koo xam ne dañ koo jox message ba pare moom bu mu war a jottali nabi nag moom am na xam-xam bi mais kenn waxu ko mu jottali ko loolu mooy wax ji gën siiw te jumhurul ulama loolu lañ wax am ñeneen ñu ne déedéet mbir mi demewul noonu nabi non rasul day am téere boo xamante ne ba pare dañ ko yónni mais nabi mooy moom am na xam-xam bi mais dañ ko yónni sauf ko amul téere ci législation bi fi jaaroon bi mu fi fekk ci boobu lay wéye di ci woo nit ñi ñaari wax yooyu moo am nga gis ne ñii it li ñu wax dëgër na même bu dee bële moo gën a siiw te tamit jumhurul ulama rahmatullah moom lañ wax kon loolu nabi kon loolu la mu ne dafa romb marra bichaatin bi saat chaat mooy gàtt comme buñ naan la rayal euh, euh, yonente saa sallam tëbastée bi kap shay ni mooy gàtt rek gàtt mooy comme euh, xar yi xar yi xar yooyu lool lañ naan gàtt yajurruunaha boo xam ne ñu koy dire jarra yajurru mooy ñu ngi diri mooy lu ñu téye rek di ko xëcc di dem ak moom di ko watat muy dem mu ne chaat boobu ha boobu mooy ci chaat ndax féminin la moom lay dellu mu ne yajuru naaf fa qaala law axatum aka neexoon wala de bu ngeen jëloon de bu ngeen jëloon de law axatum bu ngeen jëloon ihaabaha deram bi ihaab wax nañ ko saan ñu ne ko innaha fa qaalu ñu ne ñoom ñu répondre mooy ñi waxoon tànk ci taxriij bi ay góor yu bokk Quraysh innaha moom de dëgg-dëgg mayta am médd la médd wax nañ ko saan mu ne yutahiruha dina ko laabal almaa u ndox ma xam nañu baabul miyaahi loolu waxoon nañ mooy ndox mi l'eau EAU du lool eau mooy ndox H2 2 2 H2O loolu mooy wal xaradu xarad mooy nepp net waxoon nañ ko sànq mooy loolu nga xam ne ñeen ñi nee nañ feuille bi la am ñu ne fruit bi la am ñu ne écorce bi kon loolu baax na ah bi ñu tegu mu ne waan Abi Sa'laba al-Khushani Abi Sa'laba al-Khushani moom it même moom dañ koy mujje radiyallahu ta'ala anhu mu ne qultu dama ne moom léegi ay yoo lay nettali loo xam ne dafa jotoon diggante moom yonent qultu qaala yaqulu qultu mooy wax naa qaala mooy wax na yaqulu dina wax mais qultu man man maa wax mooy maa bii la dafa weesu passé la bu doon présent wala léegi dama aqulu dinaa wax mais qultu wax naa ya rasulullah yow yaa harfu nidaa mooy damay woote bu ma nee o oh wala eh, loolu la mooy loolu rek yaa yaa bu may woo gi da ngay gis yallaahu yallaahu yallaahu mooy dañuy woo yàlla di ko di ko dagaan eh, léegi yallaahu kon yaa boobu xarfu ni daa mooy bu may woote eh, mu ne yaa rasulallah yow ndaw rasul wax nañ sànq moom nabi kon yaa rasulallah yow ndaw yàlla allah ñëpp xam nañu lafzul jalaala nga xam ne tur bu mag boobu voilà innaa ñun dañoo innaa ñun bi bi xaw qawmin dañoo nekk ci suuf ard mooy suuf qawmin mooy ay nit qawm euh, nag dafa bari lu muy tekki mais nañ wax ay nit rek da gis ñu naan peuple ñu tudde ko qawm wala tamit nga gis ci biir suufi yi buñ nee suufi yi buñ waxee ñoom rabia naan qawm jublu muñ ci n'importe qui de al qawm mooy ñoom seen groupe ñoom ñooñu ñoom lañ ci jublu de boole wuñ ci buñ nee indal qawmi waxuñu dépp que population bu la neex bi ñoom suuf yi seen bopp lañ ci jublu radiyallahu ta'ala voilà léegi mooy ñu mag ñooñu léegi mu ne kon dañoo nekk qawmi ahli kitaab ñoo xam ne waa ahli kitaab lañ mooy ñoo xam ne yàlla da leen yónni woon ab yonent boo xam ne so soit Seydina Isa wala Seydina Musa ak Haarun Haarun alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam mooy ñooñu nga xam ne dañ leen a joxoon téere tawraat ak injil ñooñ la ñuy woowi ak tamit képp ku ku ne moom ci nga bokk ba yowmal xiyaam tanit dañ la koy woowi dañ lay considérer comme chrétien comme yonent saa sallam ñi mu considéré woon arabe yooyu nga xam ne dañoo nekkoon Sham ak yooyu waa bañu waa Najran comme ay chrétien te pourtant yonent Yàlla Isaa jeexoon na bu yàgg comme ainsi de suite ak Seydina Omar ak ñeneen ñëpp kon du ne rek jeex na kon chrétien amatul am nañ ba léegi kon loolu mooy ahlu kitaab ak juif tamit afa naqulu ndax dañuy lekk loolu laaj la fii aniyat yin ci seen assiette xaala mu ne laa bu leen déedéet illaa allah tajidu ludul ngeen trouver ghayraha leneen ludul moom fa faxsiluha na ngeen ko raxas wa kulu fiha ngeen lan ngeen lekk ci akala yakulu aklan akala lekk na yakulu dina lekk aklan ak lekk mooy loolu kon yakulu fa wakulu fi fa kulu fiha illaa laa tajidu ghayra mawsiduha wa kulu fiha kii nag raxas mooy boo sottee rek pour borom xam-xam li cëpp dañ ne raxas boo sottee ndox mi rek doy na Maliki ne il faut bombu am loolu kon fasul wa kulu fiha muttafaqun alayhi du loolu la. voilà bi di mujj nag mu ne waa ni Imran ñu ngi jëlee ci Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala Imran doomu Husayn radiyallahu ta'ala anna nabiyya te ne yonent bi sallallahu anna day dëgër loolu waxoon nañ nabiyya wax nañ ko sànq yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa asxaabu asxaab mooy ki ngay àndal saxiba yasxabu saxaabatan saxaaban wa mooy ki nga xam ne dangay àndal moom ki ngay àndal e, sa compagnon e, ak ay compagnon mooy saxaaba yi radiyallahu anhu nag waxoon nañ saxaaba mooy lan lu muy tekkeek ñooy ñan ak tamit fii seen daraja yooyu ca bu njëkk ba léegi wasa tawadda'u jàpp nañ tawadda'a mooy ne dañoo jàpp jàpp bi mu xam ablution faire ses ablutions tawadda'u min jële ci ndox moo xam ne mazada ti mu ngi nekk ci baat mazada mooy baat imraatin mooy jigéen imru imruun imraatun bu dee góor kenn dañ naan benn waay bu dee jigéen imraatun mushrikatin koo xam ne sharaka saraka mooy koy boole ci mbir yi comme que yàlla loolu ñoom dañuy boole keneen ci njaamu gi ñuy jaamu yàlla moo tax ñu leen tudde mushrik mooy ki nga xam ne moo koy def bu dee góor bu dee jigéen ñu ne mushrikatun taa yi nekk ci fin yi yëpp yu bari taaw ta'nis la mooy yuy wane ne lii jigéen la muslimun muslimatun mu'minun mu'minatun qaanitun qaanitatun ainsi de suite bii loolu lañ am mushrikun mushrikatun imraatin ab yéewér bu jigéen mu no ab jigéen mushrikatun boo xam ne bokkaalekatu yàlla la fii hadith muttafaqun alayhi ñaari imaam yi fii hadithin fi ab hadith tawil tawil mooy lu gudd loolu kon mooy loolu insha allah kon ñu yem foofu di jéggalu nag ci guddal bi ndax dañoo bëgg bii di ñëw bu ko defee ñu jàll ci leneen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in